أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً wa huwa al-azizu al-ghafuur alladhi khalaqa sab'a samawaatin tibaaqan sab'a samawaatin tibaaqan alladhi khalaqa sab'a samawaatin tibaaqan ma tara fi khalqi ar-rahmaani min tafawut فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين wa a'tadna lahum 'adhaba as-sa'ir وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حدنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم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 di sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura buntu bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan suuf si yëpp defal nañ ma ko mu nekk jàkka maanaam mu nekk sujjóotukaay bi maanaam mu nekk jullikaay te mu nekk loo xamante ne dafa laab tey laabalaate te xadis boobu gisoon nañ ko ci buntu te xadis bi mu ci indi muy xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamante ne indi woon na ko ci xadis ci buntu ci ci kitaabu tayammum bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne utiitu xamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiyaa'i qabli jox nañ ma juróom yoo xamante ne joxuñu ko kenn ci yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ma jiitu woon te bokk na ci li nga xamante ne moom la ci wax mooy bi mu naan wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuura comme ni nga xamante ne noonu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala na ci buntu bi gisoon nañ ci baabu nawmil mar'ati fil masjid buntu jigéen ji nga xamante ne maanaam moom day mën a nelaw ci biir eh, jàkka ji gisoon nañ ci xew-xew boog nga xamante ne moom moo daloon soxna soosu nga xamante ne eh, moom moo ko daloon ak la xew ba tax mu daal di dem tuub dug dem dem laqatu ci ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba nga xamante ne ci la euh, dugg ci l'islam daal ñu beral ko ab euh, tànt maanaam ab ab ab xayma ci biir jàkka ji mu toog ak mu mu nekkoon foofu ak ak diir loolu nag nga moom moo taxoon mu daal di wëlbati ko saa yu nekk da daan waxtaan ak sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha te saa yu waxtaan ak moom ne ko waye saa yu toogi mu ne wa yawmal wahaashi a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani maanaam loolu gisoon nañ tamit hadith boobu noonu gisoon nañu euh, buntu baabu nawmi rijaal fil masjid te ci buntu boobu ci la ñu nekkoon maanaam nelaw nga xamante ne moom la dagan góor ñi di ko nelaw ci biir jàkka ji loolu tamit waxoon nañ ko te indi woon nañ teqantal gi nekk ci nox yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari nasee buntu bi gisoon nañ ci wax hadith bi nga xamante ne moom mooy ne Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu muy xadisul orani yi ne nga xamante ne gisoon nañu ko ci kitaabul wudu gisoon nañu mu mu am lu mu ci nettale ci buntu boobu ba tey mu ne am na ñoo xamante ne ci okkal lañ dëkko la ñu jóge woon ñu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biñ ñëwee ci ñu nekkoon ci ah, ci suufa gi maanaam ci ah, peggu jàkka ji maanaam ci ab ah, mbaar boo xamante ne ci peggu jàkka gi la nekk loolu gisoon nañ tamit ne euh, euh, maanaam wax jooju ak li nga xamante ne moom la ci sayyidina Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wax bimu naan waa ashaabu suffa daal ñoom ay ña way ñàkk la ñu woon gisoon bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom moo doon wax ne moom kaana yanum wa huwa shaabun a'zabu la ahla la fi masjidi nabi sallallahu alayhi wa sallam mhm. dafa nekkoon euh, daan na nelaw fekk mu nekk gone waxambaane maanaam shaabun waxambaane boo xamante ne azab maanaam euh, ku euh, amul boro amul amul soxna la mhm. maanaam azab mooy mooy azabu laa ahla la maanaam azab mooy célibataire mu ne laa ahla la maanaam mooy amul amul waa kër maanaam loolu li muy tekki maanaam mooy amul waa kër li muy tekki mooy day day leeral baatu célibataire ana lan lay tekki mu ne daan na nelaw ci kër ci néegu yeneen ci ci euh, jumaay yenente bi jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu gis nañ ci hadith sayyidina Salim ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali xew-xew bi doxoon ci diggante sayyidatu Fatima ak sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma ba nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem ci kër ga fekku fa sayyidina Ali ngir ne ñoom ñaar dafa am lu xewoon seen diggante waaye ba mu demee eh, mu nekk mu dem wëri ji ko fekk ko ci jàkk ji mu tëdd suuf si takk ci kaw mu ko koy faxasal naan ko qum ya aba turab wala qum aba turab qum aba nga xamante ne yow yaay eh, borom suuf si jógal borom suuf si loolu maanaam mooy ne foofu la fanaa foofu la tëddoon mooy ci biir jàkka ji kon loolu day wane ci anam gu leer ci ne saxaaba yi xamoon nañu ne dañ maanaam ñoom dañ ko daan def te loolu nekkutoon loo xamante ne lu ñu ŋàññ la ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te kon loolu day tegtale ci anam gu leer ne dagan gi nga xamante ne moom la dagan donte eh, ku mel ni imaamu Maalik rahimahullahu taala sib na y maanaam ñenn maanaam ñu ñu koy def rawatina di ko def yoonu tool mu naqoon nag ñu daal léegi ñu ci buntu boobu ba tey qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab li haddathanaa Yuusuf ibn Iisaa moom mooy Yuusuf ibn Iisaa ibn Diinaar az-Zuhri Abu Ya'quub az-Zuhri al-Marwazi rahimahullahu ta'aala mu bokk ci siqaat yi nga xamante ne ñoom ñooy taabi'i taabi'i yi rahmatullahi alayhim di sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullah ak imaamu Muslim ak imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' imam al-Bukhari ci saxiixam solo na ci juróom-ñaari juróom-ñaari xadis ci ay xadisam imam Muslim benn xadis la solo ci moom imam at-Tirmidhi ñaar fukki xadis ak juróom-benn imam an-Nasa'i juróom-ñetti xadis kon ki nga xamante ne moom mooy imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul xadisam rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana moom mi ngi génn adduna deux cent quarante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa qaala mu ne haddasanaa e, ibnu Fudayl e, ibnu Fudayl moom Muhammad ibnu Fudayl ibnu Ghazwaan ad-Dabbi e, dakkantalam moom mooy Abu Abdurrahmaan ad-Dabbi al-Kuufi rahimahullah moom mi ngi génn àdduna 194 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta Euh, moom mooy kon imam la boo xamante ne bokk na ci maanaam imam ci siqaat yu mag yi rahimahullahu taala waaye dañuy wax tamit ne am na euh, maanaam xeetu euh, tashayyu boo xamante ne dafa nekk ci moom mm-hmm. waaye nag ku dëggu la comme ni nga xamante ne noonu la ko imam az-Zahabi rahimahullahu taala wax kon loolu moo tax wàññiwul li nga xamante ne moom mooy maanaam tashayyu gi nekk ci moom wàññiwul ak dëggoom ak maanaam ak nekk gi mu nekk siqa an abihi mu jëlee ci baayam te baayam moom mooy Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi moom tam mooy Abul Fadl ad-Dabbi mawlaahu moom itam ci siqaat yi la bokk rahimahullahu ta'ala comme li nga xam ne noonu la ko mbooloo waxee ci ñoom moo tax ku mel ni Yahya ibn Ma'in imam an-Nasa'i imam Ahmad ibn Hanbal imam Ibn Hibban ñoom ñëpp euh, ñoom ñëpp dëgëral nañ ko jàpp wax nañ ne moom siqala euh, rahimahullahu ta'ala moom mu ne an abi hazim ñu tamit xam hadisam ñu ko dugg ci daan abu hazim mooy salman la tudd abu wax mooy abu hazim al ashja'i al kufi moom it waa kuufa la ta'ala mi ngi génn adduna euh, ci cent unième ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom tamit ci siqaat yi la bokk rahimahullahu taala ci taabi'i yu mag yi la jotaa yoona ak euh, Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu juróom euh, yu mat sëkk yoo xamante ne jotaa yoona jàng ci Seydina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu moo tax bokk na ci ñi nga xamante ne lu bëree bëri lañ solo ci Seydina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu euh, imam al ibn Abd mu ne ajma'u ala annahu thiqa ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne moom siqa la maanaam kon bokk na ci siqaat yi rahimahullahu taala an abi hurayra muy abu hurayrata sula abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi radiyallahu taala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi dugg ci l'islam comme niñ ko waxe woon ci juróom-ñaareelu ak ca xare Xaybar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu wa sallam ci juróom-ñaareelu at bi naka noonu mi ngi génn adduna ci juróom fukkeelu at ak juróom-ñeent cinquante-neuf ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jeexitalu xilaafu Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma moom Sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu nekk ki nga xam ne moom moo ëpp lu solo hadith jàngale Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ëpp li nga xamante ne moom la ko toxal jàngale ko ba fépp foo xamante ne suñu waxee hadith ñëpp mës nañoo dégg maanaam ala kulli haal képp koo xamante ne mësut a dégg turam li muy tekk moom mooy moom xamul maanaam xadis maanaam ku xamul dara ci xadis hmm. mooy koo xamante ne mësta dégg duru sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu hmm. moom mi ngi euh, euh, maanaam euh, musnadam cinq mille trois cent soixante-quatorze yoo xamante ne mu imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo nañ ci trois cent vingt-six xadis hmm. amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci quatre-vingt-treize xadis imam Muslim mi ngi wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit ay hmm. euh, imaamu Ahmad ci musnadam rahimahullahu taala am na ci trois mille huit cent soixante-dix hadith yoo xamante ne ci musnadu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom mu ne Seydina kon euh, hadith bi dañuy gis ëpp ñi nga xam ñoom ñoo ko solo ñoom ñooy maanaam mooy waa Kuufa yi hmm. euh, ñoom ñoo ko ak waa Kuufa ak maanaam waa Madina te mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala nee na ra'aytu gis naa sab'iina juróom ñaar fukk min ashaabu suffa ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ashaabu suffa waxoon nañ ne ashaabu suffa bokk na ci ñi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax ne baatu tasawuf am na ci benn ci xeetu firiwin yi nga xamante ne ci benn xeetu eh, waxin yi ñoo xamante ne jàpp nañ ne baatu tasawuf mi ngi jóge ci as-suffa bi nga xamante ne moom mooy bunt boobu mooy mooy ñëw foofu mooy ñooñu nga xamante ne mooy mooy wàllu googu nekkoon ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk mbaar manam nekk kerkeraan foo xamante ne dañ fay kerloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñàkk ñi te amuñu ñoom ñoo fa daan nekk ñooñu nag mu fekkente ne maanaam jamono jooju maam ñu nekkoon ay nit ñu sell nekk ñoo xamante ne ay jaamukatu yàlla lañu léeg-léeg nag daañ daan gën a bëri juróom-ñaar fukk daan nañ ko gën a tuuti léeg-léeg ñu dem ba nekk quarante wala ñu gën koo tuuti tuuti mm-hmm. waaye lu ci ëpp maanaam ci diggante boobu la daan nekk mm-hmm. loolu moom mooy euh, lool loolu ñii nga xamante ne ñoom nag lay wax ni ñii bokkul ci ak bokkul ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ashaabu suffa maanaam yeneen juróom-ñaar fukk yi nga xamante ne euh, ci ghazwatu Bi'r na ñoom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam yabaloon maanaam ñoom lañ boomoon ñoom ngir ne boobu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu duggagul woon ci lislaam waaye fii ñii nga xamante ne ñooñu lay wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ginnaaw gala moom gis na leen te fekke na leen ndax baatu ra'aytu gis naa leen kon loolu li muy tekki maanaam waxul nettaliwul ne lii xew na ndax bu doon la mën nañ ne xëy la waaye déedéet dafa am ñoo xamante ne maanaam moom eh, ñi mu gis foofu mooy ñi nga xamante ne ñoom ci biir ci moom jamono ji mu duggee ci lislaam ba noppi ñoom ña nga fa woon te loolu ginnaaw xare Xaybar la te lool noon moom mooy ne kon mooy waa ashaabu sufa mooy ne euh, yàgg nañu yàgg nañ fa ne te loolu day tegtale ne jàkka ji kon mënif na faa nekk maanaam mënif na faa installé wu su fekkente ne amuloo feneen foo jëm maanaam ku amul dëkkuwaay maanaam euh, jàkka ji mën naa nekk mën naa jariñ nit ñi di daje foofa euh, mu nekk bërëb boo xamante ne dañ maanaam abri lay doon ci nit ñi hmm. maanaam làquwaay lay doon waaye mu bañ a nekk loo xamante ne dañ naan masalan ah non fii jàkkale kenn du ku deete génn leen dem leen ngeen xool foo leen jëm bu ko defee ñuy fanaan ci mbedd mi loolu moom nekkut loo xamante ne lu jaadu la loolu musiba la boo xamante ne dafa xew suñu jamono yàlla nañ ci yàlla mu musal bokk na mu ne muy wax ne maa maanaam te waa asxaabu sufa bokk na ci liñ leen xamee woon mooy li nga xamante ne moom mooy jikkoy waa ahlu tasawuf dañ koo amee woon te yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a fondamental ci ñoom lu demee nekk noppi bu bari lu demee nekk xiif lu demee nekk di julli di naafila guddi ak lu demee nekk euh, di beru ak maanaam euh, di zikkar lu bari ak yu mel noonu yooyu dafa bokkoon ci seen ay jikko mu ne maa minhum amul maa amul minhum ci ñoom kenn rajulun benn waaye alayhi boo xam ne nekk na ci kawam ridaa'un ak euh, rida moom mooy euh, xeexu manto mooy lépp loo xamante ne yére la bu tegu ci kaw moom la ñuy wax rida maanaam nit ki buy sol wàll gi ci kaw gi féete kaw li muy sol lool moo tudd rida imma mu ne ñoom daal li ñu mën a am daal mooy isaarun euh, mooy isaar moom mooy lambay rek aw wala boog kisaun lu ñuy sangoo mm-hmm. loolu daal lañ am waaye nag xat dëgg-dëgg rabatu takk nañu fi a'naqihim ci seen kaw loo ci seen kaw dox yi euh, fa minha mu am ci maanaam ñoom kon li nga xamante ne moom la ñu yor bu ñu yoroo lu ñu sàngoo wala ñu yor lambaay lambaay mooy xeetu sër boo xamante ne diggante ci suuf lay nekk ba ci maanaam diggante euh, ci biir bi lay wàcc rek ba ci euh, suuf léegi nag mu ne ñoom ni ma leen daan gisee kon nag dañuy daal di yor Euh, di ko takk ci seen doq yi maanaam dañ ko yëkkati ñu takk ko ci seen doq yi mu ne fa min ha am na ci yére yooyu ñoo xamante ne seen yére ya maa loo xamante ne yablu ko dana jote ni fa saaxay ni ci digg ñaari yeel yi wa am na ci yoo xamante ne maa loo xam ne yablu yablu ko dana jege ci alka dana jote alkaabay ñaari dojjor yi fa yajma'uhu bu ko defee mu dajale ko bi yadihi bi yadihi ci loxom maanaam mu dajale ko ci loxom bu ko buy dox masalan mu téye ko yëkkati euh, karaxiya wala wala wala boog mu euh, di mën a maanaam comme ni muy dafa bëriwul boo maanaam day leen di dajale ñoom ñaar maanaam sër bi nii au mu bàyyi ni nii déedéet da koy dajale di téye nii ak loxoom maanaam karaxiya te ngir sib gi mu sib entourage ci ñu gis awratu awram maanaam euh, hadith bi li nga xamante ne moom la ci maanaam mooy ne moom dañoo néewoon liñ da ma amuñu woon yére daal ci gàttal waaw maanaam nekk ñoo xamante ne vraiment amuñu yére parce que benn làmbaay boobu boo ko yoree ba pare sër bi sax day defee mat parce que da ngay il faut nga téye ko boo ko téyewul boo bàyyee boo moytu day ubbeeku maanaam loolu moom lay wax maanaam te loolu nag te lool nee na gis na ci juróom ñaar fukk ci biir saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xamante ne foofu la ñu nekkoon bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy xamee ci suñu bi mooy ngor gu mag gi nga xamante ne moom la sahaaba yi amee woon radiyallahu anhum maanaam ba nga xamante ne ñoom ak lu ñu mënti mel maanaam ak lu mën a xew euh, du dañuy nekk ñoo xamante ne terewuleen ñu nekk ci diini ji terewuleen ñu nekk ñi gën a jàmbaare terewuleen ñi nga xam ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñuy gën a sóobu ci yoon bi terewuleen ñu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ëpp fulla ci jaamu yàlla beneen bi ci des moom mooy ne am na ci mooy ne dañ daan nekk ci jàkka ji te loolu moom mooy li mu wax ne ci waa xaabu sa falañ maanaam mooy ñoom dañuy nekk ci jàkka ji ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci xamee moom mooy ne euh, ñoom ci situation bi ñu nekkee woon ci am jamono toll nañ ci jamono joo xam ne situation bi ñu nekkee woon situation yu jafe-jafe la yu taratar la yu naqaree naqari la ndax xelluwul te yanuwul maanaam sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ñu mel ni ñoom maanaam ñu nekk ci xeetu jafe-jafe yi te kenn jàppalewuleen loolu wul maanaam abadan kon li ñu mën a xam moom mooy ne ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe ci yenn jamono yi waaye terewuleen woon ñu doxal diine ji ba tey diine ji yegg si fii nga xamante ne tey moom la yegg si yàlla leen yàlla fay gën ji fay bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañ ci jàngee moom mooy ne mënef naa kon jullee ci ci benn yëre comme ni nga xamante ne noonu la nekkee nii radiyallahu anhum noonu lañ daan def bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañ ci jànge mooy ne ku sol yére yére bi mën naa euh, bu fekkente ne euh, izar la maanaam li gën moom mooy mu nekk ci ñaari mu nekk ci yeel yi mu toll foofu te it bu tollee ci yeel yi baax na maanaam euh, yére yi bu mu dem ba toll ci oom maanam ba awra bi di feeñ beneen bi ci des moom mooy ne féeg mi ngi yegg ci dojoor yi baax na waaye bu gënee suufi dojoor yi nag loolu baaxatul ci yëre maanaam yërey góor bu gënee suufi dojoor yi loolu baaxatul maanaam lool moom moo tax yërey góor ci dojoor la yem maximum voilà dégg nga euh, amma li nga xamante ne moom la léegi moom la ñu tàmm te loolu ñu dul jullit ñi ñooñu ko tàmbal ba nga xamante ne dañuy yor suñu ay yëre mu daal di weesu dojoor yi wala boog bu fekkente ne dafa dañoo def effort ba mu gën a kawe dojoor yi ñu naan la ndax xanaa seen kër kër dafa taa wala yu mel noonu loolu moom ñu yéef maanaam dikku yéefir yi ñoom ñooñu ko jàngal ñoom ñooñu ko ñoom ñooñu ko tàmmal hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral ne mbooloo mu bari ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon nañu fanaan ci biir jàkka ji doon nañ fa nekk ndax amuñu woon feneen fu ñu jëm te kenn daanu ci wax dara te loola lu ñu xam la ndax sayyidna Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu moom mii ci boppam xamoon na ko te moom ci boppam foofu la nekkoon moom foofu la nekkoon ci ci euh, ci ashaabu suffa foofu la nekkoon radiyallahu ta'ala anhum euh, hadith bi euh, imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko hadith numéro trois cent cinquante-huit ak trois cent soixante ak trois cent soixante-cinq fii moom mooy bërëb bi mujj bi nga xamante ne fii la ko indi Eh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon ko ngir ne imaamu Malik tamit jëlee woon na ko nañ ko ci moom moom imam Malik indi na ko xadis numéro 372 ak 373 imam Muslim indi na ko xadis numéro 515 ñaari yoon imam eh, eh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro 625 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 763 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 1047 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ñii ñëpp ñoom ñëpp kon indi nañ ko ñoom ñooy waa euh, kutu ashaabu kutubu sitta indi nañ ko ba mu def imam eh, at-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' ne baabu salaati iza qadima min safar léegi muy daal di ñëw ci beneen xeetu teggin ci tegginu jàkka maanaam moom mooy baabu julli baabu buntu as-salaati julli iza qadima bu ñu dëgmalee bu ñu dikk min safarin te tukkee ci tukki maanaam bu fekkente ne nit ki dafa tukki jóge ci tukki ñëw dugg ci biir dëkk bi li nga xamante ne moom lay def moom mooy mu daal di dem dugg ci biir jàkka ji dem daal di julli ñaari rakka laataa muy dem këram loolu nag sunna la boo xamante ne daanaka dee na yàlla na ko yàlla dekkalaat yàlla na yàlla yërëm képp ku ko dekkal waaye sunna la boo xamante ne moom daanaka fii mu toll moom ah en tout cas ah déggatuma ko de. loolu day ah xëy na existe na mais man de dégg gisatuma wala ma dégg koo xamante ne am na ko maanaam nit ñi daal bu ñu jugee ci ci tukki bu ñu ñëwee soit dañuy jubal seen kër directement wala boog bu ñu wàccee gaar gaar ba moom bu ñu fa wàccee mooy kër gi lañ jëm wala euh, fu ñu mën a wàcce daal kër gi lañ jëm duñ jaar ci jàkka te li doon sunna nag mooy nga jugee boo dugg see ci dëkk bi balaa ngay dem fenn nga njëkk dugg ci jàkka ji julli fa ñaari rakka doog a dem. loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy sunna waaye nag comme li imam an-Nawawi wax rahimahullah ñaari rakkaa yi bokkul ak ñaari rakkaa yi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy tahiyatul masjid maanaam ñooy rakkaa yi ñuy nuyoo jàkka ji ñaari rakkaa yi ñaari rakkaa la yoo xamante ne euh, maanaam ngir tukki gi moo ko waral maanaam da ngaa tukki nga daal di ñëw ne dëkk bi bu mu fi duggee bala maa toog fenn naa dem ca jàkka ja ba noppi julli fa ñaar rak ndax loolu moom mooy li nga xamante ne mooy symbole dëkk bi maanaam mooy symbole euh, jullit bi mooy ñëpp bokk mooy li nga xamante ne moom mooy sant maanaam suñu mbir yi ci lii lay wërwërloo te moom mooy fi nga xamante ne moom mooy néegu yàlla bi ci dëkk bi mu njëkkee néegu yàlla bi doo ko dem suma néeg maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom sunna la boo xamante ne moom euh, ba mu des mais vraiment Eh, maanaam daanaka fi mu maanaam sunna la daal boo xamante ne rob nañ ko ah, ah, yal na yàlla yërëm képp koo xamante ne dekkal na ko mu ne wa qaala wax na Kaab ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana nekkoon na annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza qadima bu daan dëgg mun min safarin ci tukki bada da daan tàmbale bil masjid ci jàkka maanaam foofu la daan tàmbalee fa salla mu daal di julli fii ci moom hadith bi hadith bu gudd la boo xamante ne ci mbiru ghazwat Tabuk la doon wax inshaa allahu taala dinañ ko dina imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indi dana ko indi ci li nga xamante ne moom mooy nettali gu gudd gi li nga xamante ne moom la hadith bii di wax mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su daan jógee ci su daan jógee ci tukki fi mu daan tàmbalee moom mooy da daan njëkk dem ci jàkk ji mu daal di julli mu bu jullee foofar te julli yooyu ñaari rakkaa la comme ni nga xamante ne dinañ ko gis inshaa allahu taala ci hadith yi nga xamante ne moom lañ jóg maanaam ñaari rakkaa yooyu nag am maanaam du farata ba mu def ne zahiri yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ñenn ñi ñoom dañ koo jàppee farata waaye euh, waaye li nga xamante ne moom mooy jumhur wala jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim ñoom jàpp nañ ni jàkke maanaam julli googu noonu dem ci jàkke ji loolu du farata waaye fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu jàpp na maanaam dañ koy boole ci sunna wala mu ju boole ko ci nga xamante ne dañ koo sopp waaye amul kenn ci ñoom koo xamante ne daf koo def farata mu ne bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Xallaad ibn Yahya te moom mooy Xallaad ibn Yahya ibn Safwan as-Sulami am na tamit as-Sulami maanaam ci waa ashaabu ci waa uh, borom xam-xamu hadiis rahmatullahi alayhim moom mooy Abu Muhammad as-Sulami al-Kufi thumma al-Makki rahimahullah mi ngi génn adduna deux cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, maanaam moom ci euh, euh, moom ci ci taabi taabii la bokk imam al-Ajli ak imam az-Zahabi ñoom rahmatullahi alayhim nee nañ siqala rahimahullahu ta'ala donte imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah moom saduq la wax comme li nga xamante ne loolu la ñu bari wax tamit ku mel ne al imam Abu Zur'a ar-Razi imam Ahmad ibn Hanbal nee na siqatul aw saduq maanaam euh, dëgg ku dëgg la wax dëgg la wala bokk maanaam ku wóor la wala bokk ku dëggu la euh, ak ñeneen maanaam euh, moom Abu Hatim ar-Razi tamit moom saduq rek saduq rek la wax maanaam mooy ne yëggul ci degré yi nekk siqa waaye ndax dañ dafa wóor waaye nag yahimu maanaam day def def le moom day jaawat le waaye nag li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg li nga xam ne amaan na moom mooy sikkam moom mooy ne kii la euh, murji'a la maanaam dafa am irja bu nekk ci moom jikko jooju hmm. loolooyu ay masala mbir la moo xamante ne jikko jooju ak xeetu xalaat bi boobu pas-pas boobu noonu gisoon nañ ko ci bi ñu tollee ci kitaabul iman hmm. wa lillahi alhamdu wal minna bokk na sax ci li nga xamante ne moo taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala note kitaabul imaan hmm. mooy ngir leeralaale masala maanaam mbir yooyu noonu ne pas-pas murji ay loolu wér maanaam jàpp rek ne dara garaawul te it eh, li am solo rek moom mooy ngëm te xol rek a takku eh, loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam jëf yi du ñu garaawul daal maanaam et puis yooyu daal wàññiwut lu bari loolu moom mooy pas la boo xamante ne pas-pas bu ñaaw la waaye nag moom dañ ko koy bokk na ci li nga xam ne moom lañ koy tuumaale mooy rumu yabil irja maanaam dañ koy jamee di ko tuumaal di ko jamee li nga xamante ne moom mooy jikko jooju waaye loolu terewu ko mun yor mu nekk koo xamante ne ku wóor la ku dëggu la te lii dañ ciy gisee bu ñu xoolee léeg-léeg ñu wax yu mel nii euh, maanaam loolu léeg-léeg ñu bari danañ ci jaaxle maanaam ana naka la nit ki mën a amee yenn pas-pasu bidaa yi wala yenn dox yenn pas-pas yi ba noppi ñu naan ko wóor la ba bari ñu naan ko dëggu la waaye loolu dafay fekk ne euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon day fekk ne bu fekkee balaa ñoo mën a soloo ci moom day fekk mu nekk koo xamante ne benn du nekk kuy Euh, koo xamante ne euh, day day day day day woote ci biddaa boobu mm. beneen bi ci des moom mooy li mu soloo tamit te ñu koy nangu mooy nekkul loo xamante ne day jàppale pas-pasam bu ñaaw bi mm. loolu mooy ñaari euh, charte yi nga xamante ne mooy ñaari condition yi nga xamante ne ci la ñuy nangoo maanaam ay xadiisam waaye su dut loola rek bu fekkee fekkente ne ku wóor la ku wóor la mm. maanaam ndax nit ki tamit mën naa nekk koo xamante ne xëy na dafa juum ci ni muy xalaate juum ci pas-pasam fekk terewu ko moom ci jëmmi boppam ku wóor la mhm. te it bu bis boo découvrir bu gisee dëgg gi ba xàmmee ko ba ràññee ko du am benn problème ci toxu ci caaxaan yi mu nekkee dem ci dëgg mhm. waaye nag ngir rek ne euh, loolu moom moo leerut ci moom moo tax moo tax muy am yenn pas-pas yi ak yenn gis-gis yi mhm. loolu nag comme li imam Az-Zahabi waxoon rahimahullahu taala bu ñoon nitu bidaay kenn bu jël seen xadis kon benn xadis yu bëri dinañ leen bàyyi ngir ngir ne ba lu tax ndax kenn ku ci nekk ci kuréelu l'islam bi dafa jàpp ne yeneen ñi ci des ci liñ nekk lool baaxul hmm. maanaam comme que mbir mi noonu la demee bu ñu bàyyee noonu kon finalement hadith ci boppam la ñuy sànni hmm. parce que lu tax maanaam hadith ci boppam moo dul amati benn valeur hmm. ndax fi mu toll nit moom rek reste fi mu toll nii rek nii bu ñu toogoon ci mbennum réew rek mbennum réew bu waa ahlu tasawuf nekkee nii ñeneen ñi muy ñu demee nekk euh, salafiye yi nekk ne wala yu mel rek rien que loolu rek. ñi ci def ixwaan yi ixwaan yi nekk ne ñeneen ñi nekk maanaam ne serait loolu kenn du jàpp kenn du wóolu ne xadiis bi ñu maanaam kenn du wóolu sa morom bu lool rek dañuy toog di wax ne noo kenn du jël waxu nitu bida te pourtant léeg-léeg nga nekk maanaam ab ab ab suufi ba pare maanaam nekk waa bokk ci waa àllu gis koo xamante ne leer na ni kii moom leer na ma ni du waxal yenn jibi lu noonu mm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci def mooy mënumaa wax ni kii dëgguwul mm. loolu mënuma koo wax maanaam li ma mën a wax rek mooy xëy na bokkuñu pas-pas bokkuñu gis-gis mën na nekk ne xëy na dafa juum ci ni mu gisee te man loolu loolu laa jàpp la foofu nga maana am maanaam mënoo weesu loolu ndax it mënoo comme ni nga xamante ne loolu moom moo xew léegi suñu jamono kenn ku ci nekk di tuumaal sa moroom naan buggul yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam buggul lii deful lii kii masalan tey boo xoolee exemple ala bi nga xamante ni ci la xëccoo gi bari te da en réalité matu wul xëccoo mooy masalan exemple gàmmu maanaam ñi nga xam xamante ne ñoom ñooy def gàmmu jàpp nañ ni fi mu toll euh, képp ku dul gàmmu c'est parce que buggul yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag du dëgg parce que nit ki mën na bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mën na koo pousser ci mu bañ a gàmmu te sax loolu la maanaam bëgg bi ñu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam bañ a lépp lu takk ci moom maanaam lépp loo xamante ne defu ko lépp loo xamante ne diglewu ko lépp loo xamante ne wawu ko lépp loo xamante ne jëfu ko sahaaba yi radiyallahu anhum defuñu ko woon te loolu ñoom ñu ne ñun duñ ko def dañuy yem ci li ñeen yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngal mais loolu kay idée bu noble la lu ci jar a ngàññe lan mooy lan ci biir loolu mooy wane ni kii wax lii bëggul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kooku bëgg gi mu bëgg yeneen bi sallallahu moo ko teree gàmmu yow miy gàmmu tamit bëgg gi nga bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nga ni ah lii moom faaw ma defal ko ko te gis nga ni borom xam-xam yu bari jàpp nañ ni loolu maanaam donte lu ñu sos la mais lu rafet la mais yow bëgg yeneen bi moo la ko tax a def sallallahu alayhi wasallam kii nga xamante ne moom it du ko def kay moom na la bàyyi nga def maanaam mu jeex mais bu mu ne bëggoo yeneen bi maanaam sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu foofu maanaam xeetu mbir mu maanaam te te mat nga lay la nga gis ci tamit ñeneen yoo xam ne ci ay masala yoo xam ne sincèrement mat nga ko coow quoi comme ay kii day yi julli yëkkati loxo bi kii da koy wàcce kii day def li maanaam loolu ku bëgg a def nga def ku bëggul nga bàyyi tey nga bàyyi kii di def mu def maanaam après amul problème au moment où borom xam-xam ne rahmatullah alayhi ci ñu njëkk ñi ak ñu mujj ni dañoo mës a wuute ci masala boobu kenn mënul taxaw ne kii du nit ku baax maanaam ci biir ñi nga xam ne ñoom ñoo wuute woon ci yooyu masala bu demee ba ci nitu bidaa feek nekkul koo xamante ne day woote ci bidaa nekk koo xamante ne day day def ay campagne di def ay kii engagé wu et cetera maanaam feek yëggul foofu noonu kooku mëneef na koo mëneef na koo wóolu ci li muy jàngale ci wàllu euh, ci ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog fii solowul loo xamante ne day indi maanaam am te beneen mbir tamit mat naa bàyyi xel kuréel gu ne jàpp na ni ñoom ñoo nekk ci sunna mm. maanaam guñ naan ñun ahlu sunna mais kuréel gu nekk dañ naan ñoom ñooy ahlu sunna mm. attention comme ni ngeen ko gisee maanaam euh, ñun dañoo jàpp ne ñun ñooy waa ahlu sunna mais salaf yi soo leen demee seen bopp dañuy wax ne ñun ñooy waa ahlu sunna mm-hmm. boo demee ci mu'tazila yi dañ doon wax ne ñun ñooy waa ahlu sunna mm-hmm. maanaam koo dem danaan ñun ñooy waa ahlu sunna mm-hmm. euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy asha'ira yi ah euh, ma ñooñu la lañ leen daan tudde maanaam nga gis ne ñoom sifaatiya lañ leen doon tudde doonu gaa yi ci def duñ leen tuddee ahlu sunna maanaam kon nga gis ne Euh, mbir mi dafa dafa nekk dafa nekk loo xamante ne dafa relatif li gën daal mooy kenn ku ci nekk xam ne ñii ay jullit lañ comme yow gënoo leen bëgg yàlla gënoo leen bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam des preuves bi da koy wane pour xam nga euh, kenn ku nekk ci groupe yooyu tey boo ko jëlee am na keneen ku nekk ci yeneen groupe yi koo xam ne danay waxe di doxale ak di définir noo xam ne danay leer ni kii moom moo la gën a ragal yàlla xaw ma kan waaye man moom kii moom xam naa ne moom gën a ragal yàlla te bokku te moom beneen groupe bi la ne loolu damay am te loolu ñëpp ko gis ku ne la musul gis ci gaa yooyu ku ko gën a ragal yàlla waxul dëgg loolu moom maanaam preuve à l'appui la ñëpp ko xam ñëpp la ñëpp la ko mës gis voilà fii mu toll mais daanaka jarte jarte développé parce que lu lu lu lu palpable la waaw donc maanaam kon mbir mi Euh, mbir mi li gën maanaam ba pare beneen bi ci def moom mooy ñun ni ñuy comprendre bi daa dafa gën a fort que limu mu doon parce que parfois ñun non seulement ñun nitu bidaay jàpp wuñ leen ni ñu leen war a jàppee ci maanaam bañ leen a maanaam bañ bañ a bañ a euh, woyofal kenn mbir mais ñun non seulement fi ñu waroon a woyofal fi ñu waroon a tara taral taraluñ fa mais fi ñu waroon a euh, wàcce na a ah, ne waaye nag buñ xësee ba yegg niveau bi nag nañ def naan maanaam ñun foofa sax eh, dañ faa exagérer maanaam dañoo investir lépp dañoo wëlbati lépp dañoo wëlbati lépp ba daanaka dañ leen di xaw a jàppee comme yéefir yi ba sax yéefir bi dem taseeg yéefir bi nuyu ko toog moom waxtaan ak moom kafre muy gën a yomb ci nga waxtaan ki ci def te yéen ñaar yéen ñuy jullit moom du jullit maanaam loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la yàlla nañu yàlla sàmm Euh, dégg nga moom kon euh, Xallaad ibn Yahya bi euh, rahimahullah mu ne qaala haddathana Mis'ar te moom mooy Mis'ar ibn Kudam ibn Zuhayr ibn Ubaydah ibn Harith al-Amiri rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Salama al-Hilali al-Amiri moom waa Kufa la rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna 153e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu ne cent cinquante-cinquième année la ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma euh, Xallaad ibn Yahya euh, li nga xamante ne moom la ñu waxutoon ci moom moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah imam Abu Dawud at-Tirmidhi euh, maanaam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante am na vingt deux hadith yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ko ci moom imam Abu Dawud rahimahullahu taala solo na ci moom benn hadith naka noonu imam at-Tirmidhi solo na benn hadith ci imam al-Bukhari mu solo ci moom rahimahullahu taala maanaam kon waa ashaabu kutubu sitta ay hadith am ñetti hadith maanaam ñetti euh, tiir ñoo ci nekk imam Muslim imam at-Tirmidhi euh, euh, an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom rahimallahu al-jami' Euh, amma Mis'ar bi nga xamante ne moom mooy sëriñam euh, rahimahullah moom ah, ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala lana haddathana Muharib ibn Disar moom mooy euh, Abu Disar Muharib ibn Disar ibn Kardus al-Kufi ta'ala dañ koy wax Abu Disar di ko wax Abu Kardus rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent sixième ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon tamit qaadi ci Kufa nekk koo xamante ne tamit siqa la euh, rahimahullahu taala ci siqaat yi la bokk euh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala nee na min jullatul ulama'i wa zuhad bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yi gën a mag ba pare nekkoon tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a mag ci ñu dëdd woon adduna rahimahullahu taala comme le al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala ne siqatun imamun zahid ne ku wóor la imaam la ba pare ku dëddu adduna la euh, rahimahullahu ta'ala mu ne an Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah euh, te moom mooy sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu mi ngi amee musnadam moom mooy mille cinq cent quarante hadith mille cinq cent quarante hadith la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo ci hadith imam Muslim wéetoo ci cent hadith ci ay hadith sayyidina uh, ta'ala anhu wa moom mi ngi uh, uh, moom radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu dégg nga moom Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu nee na ra'aytu gis naa qaala mu ne ataytu dikkee naa annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woo woote fekk moom fil masjid mi ngi ci jàkke ji ah dama dikkee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko ci jàkka ji ah, lool nag fekk ñoom dañoo juge woon ci benn ci ghazwa maanaam ci xare lañu ñu juge woon dégg loolu mu ne qaala misaar maanaam misaar nee na te moom mooy ki nga xamante ne moom moo solo woon hadis bi rahimahullahu taala moom misaar ibn kidam abu salamata al-hilali al-amiri rahimahullahu taala moom moom moo wax maana moo ci yokk mu ne ara uraahu yaakaar naa ne baatu uraahu loolu lay teg araahu mooy gis naa ko uraahu mooy njort naa ko hmm. ah dégg nga ara ak ura loolu mooy seen eh, loolu leen li leen tàqale mu ne qaala wax na ne doxam ci yoor yoor la woon maanaam ci yoor yoor laa leen fekkoon ñoom ñii nee na bi ma dikkee ci fekk kon ci jéenante bi sallallahu alayhi wasallam ci jàkka fa qaala mu ne salli julli rak'atayn ñaari rakka maanaam Euh, fekk lii moom mooy ñoom ñaar dañoo àndoon ci tukki ci ghazwa benn xare bi ñu àndee di dellu si euh, ci yoon bi euh, moom lay wax nii maanaam bi ñu yëgsee yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen jëkk yegsi moo ko moom moo ko jëkk yegsi ci jàkka ji hadith bi tam dina ko imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat indiwaale nettali bi yëpp du début à la fin maanaam ci njaal ben gi ba ci jeexital bi waaye fii daf fii indi rek ngir dagg ko loolu moom moo tax ci biir hadith bi doo ci gis luy wane ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu ci tukki la jóge woon waaye ci daf lay bàyyee ne la maanaam c'est comme si naan la te loolu imam al-Bukhari day bëri lu mu koy def rahimahullah mooy ne boo ñu xoolee ci biir hadith yi bëri am na ci riwaaya yoo xamante ne dinaa la ko indil wala boog boo wëree ci hadith yi di nga ko gis di nga gis ne maanaam lool ne am na luy tegtale li tax mu indi hadith bi ci buntu bi te loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy faral di def. ngir maanaam xóotal euh, maanaam liñ naan euh, maanaam dañ kumpa maanaam dañ kumpa yi taalibe bi maanaam ngir taalibe bi ne ah xaaral ma dem jéem a wër ana lan moom mooy li nga xamante ne moom la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxe ko ni mm-hmm. maanaam kon loolu moom moo tax waaye insha allah moom ci boppam dina ko indiwaat ci beneen bunt mm-hmm. ngir foo xamante ne da koy yaatal ñu xam ne kon moom ci boppam ci tukki la jóge woon moom Seydina Euh, Jaabir radiyallahu ta'ala anhu d'ailleurs tukki boobu moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ci àndoon moo tax nee bi mu ñëwee fekk yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkka ji amma li nga xamante ne mooy sikki sàkk gi nga xamante ne moom la kenn ci ruwaat yo mooy Mis'ar rahimahullahu ta'ala moom sikki sàkk googu wàññiwul dara maanaam ci mbir mi ngir ne dafa ne foog naa ne yor-yor la hmm. ak lu mënti xew jamono ji mu dugg si jamono la joo xamante ne maanaam julli naafila mën naa ne hmm. loolu moo tax ci kaa bii borom bu xam ne rahmatullah alayhi mu wuute wuñ ci hmm. ndax naafila googu wareef na ko mën a def waaw wala déet ci jamono jooju mooy jamono yi boo xamante ne jamono gu. Euh, jamono bu ñuy euh, bu ñu mën a naafila la mm-hmm. mu ne ko fa mu ne ko salli jullil rak'atayn ñaari rakka mm-hmm. maanaam moom mooy daf koo fekk ci biir jàkka ji mu ne ko jullil ñaari rakka maanaam ñaari rakka laataa ngay toog mm-hmm. wakaanate mu ne te nekkoon lii ñeel ma alayhi ci moom waral ko day nun ab bor nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo ameloon bor maanaam te boobu bor gi ci tukki gi la woon mm-hmm. mu ne fa qadaani mu daal di may fay bor bi wa zaadani ba pare yokkal ma maanaam loolu tamit euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, liñ ciy jàngee bokk maanaam ginnaaw li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi mm-hmm. te moom mooy julli gi ñu war a julli maanaam bu ñu ñëwee jugee ci tukki te bu boobaa dañ ci xamee ne gis nga hadith bi nga xamante ne moom la njëkk a indi te moom moom la def muallaq Euh, hadiisu Ka'b ibn Maalik bi radiyallahu anhu hmm. boobu daf ko indi ngir wane ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la baaxoo di ko def te naka njëkk nii la hmm. waaye ginnaaw gi hadith bi nga xamante ne moom la indi nii muy hadith Seydina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu moom daf koo indi ngir wane ne du Yonent bi sallallahu alayhi rek moo jagoo mbir mi waaye ñëpp dañ koy def. Ah, maanaam ñëpp dañuy dañuy dañu koy def te du yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek moom moo koy def hmm. maanaam du ci mbir maanaam aj du ne rek yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek moom moo ko daan def te sahaaba yi radiyallahu anhum kenn du ko def te li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digle ne def ko loolu moom moo tax ñeneen ñi ci def tamit mu nekk sunna boo xam ne day sax ba yawmal qiyaamati te mu nekk loo xamante ne tamit dañ ko war a def maanaam loolu mu bokk ci li nga xamante ne moom moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi da indi bi li nga xadis bi nga xam ne mu'allaq la ba bari daal indi xadis bi nga xam ne musnad la maanaam mu ko nii beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jàngee moom mooy ne dafa am woon bor te yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko leboon te loolu dañ ci xamee ni maanaam kilifa mën naa leb ki nga xam ne moo ko gën a suufee ci martaba yëpp nag moom mooy ki nga xamante ne mooy masalan président bi mën naa leb kenn ci eh, ñi mu njaboote ki nga xamante ne moom mooy sëriñ bi mën naa leb kenn ci taalibe yi ki nga xam ak yeneen ak yeneen ndax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo taxawee woon mboolem xeetu taxawaayu kilifteef yooyu loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy jikko ju rafet ji mu am sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu la yenente bi ne saasam rahimallahu ra'an samhan idha qada wa samhan idha qada yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla na yàlla yërëm ki nga xamante ne moom dafa rafet ni muy ni muy ni muy ni muy faye waaye tamit yàlla yàlla yërëm ki nga xamante ne dafa rafet ni muy fayee ko maanaam loolu euh, moom moom moo tax lii moom joxe na ci exemple bi ndax moom dafa fay nit ki ba ba pare jilaat dolli wat ko ci li ko fekk li mu ko li ko li mu ko yore maanaam loolu day tegtale ne maanaam loolu mën naa loolu nag wuute na ak riba ndax riba bi moom mooy bu ma lay leb laa naan la lii nga may leb lebal boo may fay lii nga may fay dégg nga maanaam lii nga may lebal fukki dërëm nga may lebal soo may fay fukk juróom nga may fay d'accord nañ waaw wala déet loolu moom riba la waaye su fekkente ne dama laa leb fukki dërëm ma fukki fukki dërëm ma war la fay daal di juróom ne la am li ci des jëlal mm-hmm. loolu dara nekku ci mm-hmm. voilà loolu dara nekku ci loolu nag moom mooy lii nga xamante ne moom moo ñëw ci suñu hadith bi comme moo mu ne wa zaadani te mu dolli ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam al euh, Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat hadith <coughs> numéro <coughs> <coughs> deux mille quatre-vingt-dix-sept deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze deux mille six cent quatre trois mille quatre-vingt-sept euh, trois mille euh, quatre-vingt-dix imaamu Muslim dina ko indi hadith numéro cent quinze ñetti yoon imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko mille cent quatre-vingt-douze quatorze mille deux cent trente-quatre quatorze mille quatre cent trente-deux ak quatorze mille neuf cent quinze loolu moom mooy euh, ne xadis bi mi ngi ci euh, ñaari saxiix bokk na ci xadis yi nga xamante ne nekk nañ ci ñaari saxiix yi nekk nekkuñu ci sunan gi mu ne baabul bunt maanaam muy leeral ne xadis bi nga xamante ne moom la wax ci ginnaaw mooy ne buñ duggee ci jàkk ji dañoo war a julli ñaari rakka imam xadis bi nga xam ne mooy xadis Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu doon leeral mbir moomu ci bunt bi weesu waaye di leeral ne waaye booba la ko waral mooy ne dañoo jóge woon ci tukki waaye nag muy wax fii ne loolu nag du tukki rek moo jagoo jikko jooju maanaam doxalin woowu <coughs> du tukki rek du ne <coughs> da ngay tukki rek doog a dugg ci jàkka ji déedéet saa yoo duggee ci jàkka ji noonu la war a demee mu ne baabun iza daxala al masjida fal yarka rak'atayn maanaam baabun bunte ngi nii iza daxala bu duggee al masjida jàkka ji maanaam jàkka ji nit ki bu ca duggee fal yarka na daal di rukkoo rak'atayn ñaari rakka mm. maanaam moom mooy ne lool moom mooy tahiyatul masjid mm. waaye allo bi mu jëfandikoo lamr la mm. maanaam moom mooy ndigal la waaye nag loolu tegtalewul ne farata la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ni boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim jamaahir ñoom dañoo wax ne du julli du farata maanaam nit ki bu duggee ci jàkka julli gi nga xamante ne moom la fay julli ñaari rakka lool du farata comme ni nga xamante ne noonu lañ ko soloowee ci mbooloo ci sahaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne sayyidina Abu Darda ku mel ne Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne seen njàpp da daan toj ñu dem dugg ci biir jàkka ji nekk fa waxtaan ak nit ñi ba ba ba <coughs> te du ñu julli ñaari rakka loolu am na ci sahaaba yu ko daan def radiyallahu anhum loolu day fekk la ne kon ne julli gi nga xam ne moom la ñu julli ñaari rakka ginnaaw bi ñu duggee ci jàkka ji loolu du julli farata julli googu julli naafila loolu moom mooy la waaye nag di leeral. ne loola nekk na loo xamante ne tamit sunna la mu nekk sunna bu mag loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi no sewe ko ni mu ne bi qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy ci baab bi moom daf cee yokk qabla an yajlis qabla an yajlis <coughs> voilà hmm? waaw waaw kon waaw laataa muy jot jotaay waa ala kulli haal loolu riwaay euh, baat la boo xamante ne dafa ñëw ci xadis bi mm-hmm. ah am nga ko laataa muy toog laata am na ci ko ci arab arab waaw man am na ci ah d'accord ci ci ci ci intitulé bi mm-hmm. waaw amu ci d'accord waaw waaw traduction bi la. waaw waaw waaw waaw waaw waaye amul ci ci ci arab bi quoi loolu <coughs> ala kulli haal euh, riwaayaat yi nusax yi la loolu différence la bu am ci nusax yi mm-hmm. ñu solo euh, Sahih bi. parce que bi wax na ni mu nekkee nii c'est juste si riwaaya asili ak karima. Mm-hmm. moo amul loolu quoi. moo amul maanaam yeneen riwaaya. voilà am na qabla an yajlis. voilà qabla an yajlis voilà kon loolu la. ok jazakumullahu khayran voilà dégg nga euh, dégg nga euh, mu al muttasil fi awwal kitaab mm-hmm. dina indi baatu qabla an yajlis mm-hmm. insha allah mu ne <coughs> mu ne qaala al muttasil haddathana haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom Abu Muhammad at-Tinnisi al-Kula'i rahimahullahu ta'ala nekk waa Misra cosaanam nekk nekk waa Dimashq rahimahullahu ta'ala te bokk ci ñi nga xamante ne ñaar ñi nga xamante ne ñu gën a dëgërle bu ñu solowee mut bu Muwatta bu imam Malik rahimahullah ah, mi Abdullahi ibn Yusuf euh, at-Tinnisi ak Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahmatullahi alayhima nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala suy toxal ay xadis ci Muwatta dafay maanaam tànn lu bëri imam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu taala amma al-Hafiz al-Ayni rahimahullah dafa wax ne moom min afrad al-Bukhari dafa bokk ci nga xam ne imam al-Bukhari rek moo solo ci ñoom ci moom waaye xaqiqatan euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee imam al-Bukhari naam moom moo solo ci moom te amul kenn ku dox seen diggante waaye nag su dut loolu moom comme niñ ko gisee woon imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullah ala al-jami' alayhim ñoom solo nañ ci moom imam euh, Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis imam an-Nasa'i solo na ci moom fukki xadis ak ñett mm-hmm. ñoom waaye ñoom ñoom mooy dafa am ku dox seen diggante mm-hmm. amaan na loolu la al-Hafiz al-Ayni rahimahullahu ta'ala uh, nam ci waxam joodu rahimatu rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana Malik imaamu Malik mooy ibnu Anas uh, ibnu Abi Amir ibnu Amr ibnu al-Harith al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu taala muy Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu nga gis mi ngi gane adduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala quatre-vingt-quatorze mi ngi génn adduna cent soixante-dix-neuvième année bi sallallahu alayhi wa alihi wa ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Amir ibn Abdullah ibn Zubair te moom mooy Amir ibn Abdullah ibn Zubair al-Awwam ibnu Khuwaylid al-Asadi radiyallahu ta'ala anhum moom mi ngi génn àdduna cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dakantaram nekkoon Abul Harith wala Abu Abdullah moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi nekkoon nitu yàlla yu sell yi loola tax imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala wax ne aw awsaqi nas hmm. kii ci ñi gën a dëgër ci nit ñi ci la bokkoon euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko woon tamit mooy jaamu yàlla maanaam ju sell ko maanaam nekkoon koo xamante ne euh, euh, comme la imam Ibn Uyayna wax rahimahullahu taala maanaam jënd na boppam juróom benn yoon maanaam juróom benn yoon xool na maanaam joxe na njëkk goo xamante ne day tax mu ne lii dama koo def ngir goreel sama bopp ci waaw sama bopp te du te te du woon gor du woon jàpp waaye rek ja jël ko teg ko mu nekk loo xamante ne lu mu joxe ngir borom bi wa ta'ala euh, imam Abu Ya'la al-Khalili rahimahullah ne ahadithuhu kullaha yuhtajju biha mm. ay haditham yëpp dañ koy laye mm. maanaam moom bokk na ci ay particularité mooy xadisam yëpp amul benn xadis bu muy indi tel te duñ ko lay amul euh, rahimahullahu taala ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta euh, mu ne an Amr ibn Sulaym euh, az-Zuraqi rahimahullahu mooy Amr ibn Sulaym ibn Khaldat ibn Makhlad az-Zuraqi rahimahullahu taala abu al-Ansari rahimahullahu taala moom tamit nekkoon ci bokk ci taabi'i yi eh, nekk bokk ci siqaat yi eh, rahimahullahu ta'ala moom ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta amma moom kañ la génn àdduna loolu gis ma ku ko wax maanaam ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def tarjuma ci eh, ñoom mu ne an abi qatada as-salami rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu muy faris rasulillahi sallallahu muy gawar ga salla radiyallahu ta'ala anhu Abu Qatada bu dañu wax ne euh, turam dëgg-dëgg moom mooy al-Harith ibn Rib'i mm-hmm. euh, radiyallahu ta'ala moom mooy turam lool mooy li gën a siiw am na yeneen wax nag yu ci am waaye li gën a siiw moom mooy al-Harith ibn Rib'i radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy jàmbaar bu kawe gi nga xamante ne moom mooy borom jaloore yu rëy yi nga xamante ne fekk na uh, Uhud ak maanaam mboolem xare yi nga xamante ne ñëw nañ ginnaaw Uhud te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xare ko mu bokk ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo am borom gën a li kawe radiyallahu ta'ala anhum naka noonu noonu la fekkewee ak mboolem ko mboolem xare yu Seydina Ali karramallahu wajhahu uh, xare moom fekke na ko ak moom radiyallahu taala anhu am na sax ñoo xamante ne nee nañ euh, bokkoon na ci waa Badar radiyallahu taala anhu waaye nag xaqiqatan li nga xamante ne moom mooy li wér moom mooy ne fekke na Uhud ak Xandaq ak yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina Abu Qatada radiyallahu taala anhu moom mooy boroom hadith bu siiw boobu nga xam ne ci la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne dafa am euh, ne ñëw fekk ñuy jullee benn ansaar yi génn adduna benn kenn ci waa Madina génn adduna mu ne yenente bi sallallahu alayhi a sallam ne ah comme daal di laajte ndax am na ay bor ñu ne waaw am na ay bor kay mu ne kan moo ko koy fayal kenn waxut ne da ko koy fayal mu ne ah kon kenn fayalu ko nag léegi yéen kon jullee leen seen néew bi mu waxee loolu Seydina Abu Qatada bi radiyallahu anhu moo ne man man kon léegi man gàddu naa bor bi bi mu ne gàddu naa bor bi yéen mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee ko euh, ñu teg ci ay fan mu ne saa yu ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam taseeg man rek daf naan ma ah bor noo def moom baa fay nga ko moo ne ko ah déedéet fayaguma ko def mais nag ak tout le temps mu mu teg mu dima ko laaj fu mu taseeg man loolu la may laaj ah naka bor mbaa fay ko mu ne ah dama fay ku ma ko def ba benn bés ñu tase mu ne ma ah naka bor ba baa fay ko ma ko waaw léegi fay na ko mu ne al aana barda jul juldatu léegi nag kooku yaramam mu na maanaam euh, loolu da ngay gis maanaam kon li nga xamante ne noonu la euh, euh, loolu la garaawee en noonu la garaawee waaw léegi loolu moom yal nañu yàlla sàmmlaa moom sayyidna Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu Euh, mi ngi solo 170 hadith yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala fukk ak ñett 13 la ci indi euh, radiyallahu taala anhu wa ardaahu an nabi nee na anna rasulullah nee na ndaka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iza daxala su duggee ahadukum kenn ci yéen al masjida jàkka ji fal yarka naraka naruko maanaam mooy ne julli rak'atay ne ñaari julli qabla lu jiitu an yajlisa ci mu toog loolu moom moo tax maanaam nga gis ne kon baat bi dafa dëppoo ak ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah daa iman day sàmmonte kaddoom yi maanaam muy nuroo ak kaddi al-Qur'an wala muy nuroo kaddi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon mooy kenn ci yéen bu duggee ci jàkk ji laata muy toog dafa war a julli julli dafa war a julli ñaari rakka loolu nag bokk na ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk bu njëkk bi moom mooy ne képp koo xamante ne dugg na ñaar ci eh, ci ci jàkka fekk eh, fi mu bu jamono jëm duggee jamono la joo xamante ne naafila mën na caa nekk loola mu julli ñaari rakka dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy sunna imam al-Bukhari rahimahullahu taala munoon naa indi xadis daan ne baabu tahiyatul masjid loolu mënoon na ko wax baabul tahiyatul masjid mala euh, ñaari rakka yooyu moom la fuqaha yu rahmatullahi alayhim tuddee tahiyatul masjid maanaam nuyu jàkka ji loolu nag bu fekkente ne waxuñu ko ngir ne dafa bëgg di sàmmonteeg baat yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yeneen bi ni mu waxee mooy bu duggee ci jàkka na nga julli ñaari rakka moom tuddee buntu bi noonu buntu bu duggee ci jàkka ji ne julli ñaari rakka voilà maanaam. nga gis ne subhaanallah is maanaam esprit wu islam bi dafa simple maanaam du jafeñuwul jafeñu lu utiliser wul ay yu yoo xamante ne ñenn rek a koy xam ñeneen ñi duñ ko xam déedéet wax ju simple la nii la jeex na te comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxe ñu waxe noonu maanaam loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne mooy suubu kuy suubu ci yoonu yàlla faaw muy sàmmonteeg yu mel noonu te loolu dafay mujj dafay mel ni lu banal mel ni boo koy doxale euh, day nuru ne xëy na dafa maanaam sa culture wala ci xam-xam dafa néew waaye xaqiiqatan loolu mooy vrai xam-xam ndax vrai xam-xam mooy li yeneen bi wax salaa kam li ci des li li li ñëw ci alxuraan yeneen bi salaa wax ko li ci des yépp waxu keneen la waaw mu def na ko nangu comme mu def na koo bañ a nangu waaw dégg loolu kon euh, moom mooy euh, loolu moom dañ ko ciy gis dañ ciy gis tamit ne. bu fekkente ne kon waxtu yu ñuy nangu la loolu borom yu ñuy mën a naafila la borom ko xam yëpp na ànd nañ ci waaye su fekkente ne nag waxtu la boo xamante ne mëneefu ci naafila kom lu demee nekke euh, wala boog sit nañ ko ci naafila te moom mooy bu fekkente ne jant bi dafa dugg euh, euh, kii dañoo julli fajar ba noppi suba ñaar suba ba noppi ba balaa jant bi di jóg loolu dañoo sit ku ci naafila niki noonu bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi ba balaa jant bi di soow loolu dañoo sit ku ci naafila jamono ji jant bi di jug ak jamono ji jant bi di so loolu dañoo dafa xaraam ku ci naafila jamono ji jant bi di jug ak jamono ji jant bi di so maanaam bi muy fenk ak bi muy so jamono jooju dafa xaraam ku ci naafila boole nañ ñenn ci borom xam-xam rahmatullah boole nañ ci jamonoy zawal maanaam jamono bi jant bi di jéng moment boobu maanaam juste avant tisbaar ba loolu tamit waaye ak lu mënti xew Euh, loolu borom xam-xam wuute nañ ci rahmatullah alayhim waaye nag ak lu mënti xew li nga xamante ne moom lañu ñu mën a wax ne moom mooy ne jamono ji mooy mooy ne jamono yirul yii mëneem na cee julli julli naafila te ku ci dugg ci jàkka da ngay julli ñaari raka loolu moom mooy kon euh, moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy lii lii lii lii lii lii borom xam-xam yëpp dëppoo rahmatullah alayhim léegi nag mu daal di na am am na beneen. wàll moom mooy bu jant bi soowee ba gars yi balaa ñu julli tamit loolu tamit borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne moom mooy euh, wàll yii ñu jot a wax yooyu moom ku ci dugg maanaam ñëpp d'accord nañ ci ne mën nga cee naafila bu boobaa léegi nag laaj bi mooy su fekkente ne damaa ñëw ci jàkka ji jamono joo xam ne dañoo sib ku ci julli. dam dañu sip ku ci naafila wala jamono joo xam ne daf xaraam ku ci naafila loolu lan moom mooy atte bi kooku nag fuqaha yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute fuqaha hanafi yi ak maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu ku ci dugg ci jàkka ji doo doo julli ñaari rakka ngir ne la ngir ne jamono la joo xam ne dañuy tere ku ci julli ku ci julli julli jullig naafila te ñaari rakkaa yooyu jullig naafila la naka noonu tey boo jàppoo ba pare ñaari rakkaa yi nga ciy teg yooyu tamit comme julli naafila la doo ko ci def ak ak yu mel noonu ak boo tu jugee ci tukki ñaari rakkaa yooyu doo ko ci def ak yu mel noonu léegi mu def euh, fuqaha u Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñu ne ñoom ku ci dugg ci jàkka ji kat da ngay julli ñaari rakkaa ñu ne léegi lan moo tax kenn ku ci nekk danaan daa dafa am lu ñu tuddee al umum wal xusuus min wajhin maanaam mooy euh, mooy maanaam généralité ak particularité maanaam selon ni ngay xoolee mbir mi maanaam mooy ne comme que yeneen bi sallallahu dafa ne ku dugg ci jàkka comme ni fi nga ko waxee iza daxala al ku duggu ci jàkka rek fal yarka na daa di rukkoo maanaam na daa di julli rek atay ni ñaari rukkoo qabla an yajlisa laata muy toog bu boobaa mu ne kon nag ku ci dugg rek na def lii laata muy toog bu boobaa ku ci duggu mooy lan mooy jamono joo ci mën a duggee ku ci dugg rek mhm. bu boobaa ñoom ñu ne kon yéen téere bi ñu téere fële maanaam Shafi'i xanaa bi lay loolu la bi ñu téere ku julli fële mhm. moom moo pat lii moo ko particularité parce que fii yeneen bi daal sallallahu alayhi wasallam ku ci dugg rek na nga def lii mhm. loolu ñun yéen seen xadis yi ngeen di wax maanaam ne euh, maanaam bii xadis bii nii masala hmm. bii ne ku ci dugg na ko def loolu mooy sous condition mu bañ a bokk ci jamono ji ñu ci maanaam kenn ku ci nekk soo fi nga toog fi nga xoolee da naan ñun suñu xadis yi ñuy layee moo particularisé yéen yi ngeen di layee hmm. keneen ki ci def tamit ne ko déedéet ñun yi ñuy layee mooy particularisé yéen li ngeen di layee loolu nag bu amee daa iman atte xadis yi leen di atte wala at li leen mën a atte du nekk mukk ci ñaar ci texte yooyu noonu hmm. faaw ñu génn beneen texte boo xamante ne moom day généraliser soit mu nekk texte bu leer boo xam ne loolu la ñu dañu tuddee hmm. mooy wax joo xam ne tey amaan na bu yenente bi ne woon sallallahu alayhi wasallam ci benn xadis ne ah ku dugg dee na nga julli ñaar rakka ba mu des hmm. su dee waxtu yii la ak lii ak lii bu doon loolu la ba mu leer maanaam waxe noonu ne ku dugg ci jàkka ji bul julli bu fekkee jamono ji la maanaam bu boobaa dañuy daal di xam ne lii la kon parce que ñee dañ naan naafila yi ñuy tere mooy yi nga xam te ne da ngay toog rek ne naan naafila naafila comme yi Seydina di faral di def xamante hmm. ni rek naafila ñu toogaat tuuti bu daal jógaat duli doon def ñaari rakka hmm. comme yooyu noonu yooyu la ñuy tere ci période yooyu <laughs> yooyu la ñuy tere ci jamono jooju hmm. waaye bu fekkente ne yi nga xamante ne moom mooy da ngaa dugg ci jàkk no yooyu bokku ci ñoom loolu la ñuy wax hmm. ñi ci des wax leneen maanaam kon fa ñu am lu xamante ne moom moo ñi moo leen di départager hmm. fokk mu am loola lool leen di départager te euh, moom masalan mooy hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala bi mu naan idha amartukum bi shay'in bi ma fa'tu bihi mastata'tum hmm. wa idha nahaytukum an shay'in fatrukuhu su ma leen digalee dara def leen ko li ngeen ci man su ma leen tere daa nag ba leen ko maanaam nga gis ne kon bu ñu tolloolee diggante ñaari mbir maanaam mooy ñaari mbir bu ñu dajee te loolu ni muy doxee ci diggante lu xaraam ak farata mm. noonu lay doxee ci diggante lu ñu sib ak lu ñu sopp mm. maanaam mooy lan mooy tey bu fekkente ne dafa am lu xaraam loo xam ne yow boo defee lu lu farata gi faaw da nga bàyyi da nga def lu xaraam mm-hmm. waaye soo defee soo bàyyee lu xaraam bi faaw da nga bàyyi farata gi bu boobaa dañ naan la waa bàyyi farata gi te nga bàyyi lu xaraam bi mm. maanaam mooy ndax moom mooy ëpp doole voilà moom mooy ëpp doole voilà comme tey masalan su su ma euh, euh, euh, masalan tey ñu ñu ñu war nit rey na nit ñu war ñu war koo rey waaye problème bi moom mooy mbir mi dafa lënt su ma reyee amoon na ma reyaale koo xamante ne bokku ci maanaam naa groupe bii la woon kon naa rey ki rey ki rey ki loolu moom mooy fagru mooy euh, euh, fadra'ul hududa bi shubuhat loolu la xam yent bi wax sallallahu alayhi na ngeen jañee euh, la atte ci yu lënt yi ak yeneen yu bëri yoo xamante ne day tax ba doo mën a mbir mi maanaam ndax xamuloo lan moo xew ba ak yeneen ak yeneen maanaam ci ci julli gi tamit maanaam bu fekkente ne bu ma julli lii dañ ma koy tere fii daal ma daal di ba te bu ma ko defut du ma am bàkkaar bu ma ko deful du ma dugg ci loo xamante ne lu ñu sibla li liñ mën a wax li maximum mooy xilaaful awla mm-hmm. waaye ba tey maanaam li wuute nag li gën a yey rek loolu donc lañ ma mën a wax mm-hmm. mais kenn wax ne ma danga la nga def maanaam bokk na ci li ñu tere loolu moom moo tax amaan na foofu bunt boobu lu li fuqaha um hanafiyya ak wax wa rahmatullahi alayhim amaan na moom mooy li gën a lëng waaye nag ànd loolu yëpp nag maanaam euh, ñu di dogg ci benn atte ci mbir moomu maanaam daal ku gis daal lu lu mu gis ndax ñoom it mën nañ laa tontu ne la ne la mais lii du lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere carrément ne dafa xaaral maanaam loolu tam ma ne ne ñoom mën nañ koo tontu ay ak yeneen maanaam ala kulli xaalin ak lu mënti xew amaan na li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër insha allah mooy li fuqaha Hanafi ak Maliki wax rahmatullahi ala al-jamii' ah, hadith bi imaamu Malik indi na ko hadith numéro 447 ci Muwatta imaam al-Bukhari indi na ko indi waat hadith numéro 1163 imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 714 ñaari yoon imaam ah, Abu Dawud indi na ko hadith numéro 467 imaam at na ko hadith numéro 316 nasai indi na ko hadith numéro 730 imaam Ibn indi na ko hadith numéro imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 22523 22529 22578 22594 22600 ak 22652 rahmatullahi ala al-jami' kon waa ñoom ñëpp indi nañ ko waa saabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' mu ne baabul hadath fil masjid maanaam ginnaaw bi nga xamante ne ba tey wax na ay teggin ci teggini jàkka maanaam ak teggi yi nga xamante ne moom la ñu war a duggee ci jàkka maanaam bu ñu duggee ci jàkka nan la ñuy doxale te bokk na ci teggin nii mag yooyu mooy soo duggee ci jàkka nga julli ñaari rakka waaye fii nag muy wax beneen mbir boo xam dafa bokk ci teggin nii ci jàkka ak yi nga xam ne moom la ñu war a sàmmonteel mu ne baabun bunt baabu buntu baa buntu bi wax ci alxadasi toj fil masjid bi ci jàkka maanaam mooy nit ki njàppam mu toj ci biir jàkka loolu acte euh, bi nga xamante ne moom moo ci nekk loolu moom lay wax nii te te Euh, loolu noonu ah, dafa bokk moom ak tufli daanaka ñoo jege àtte wala moom moo gën a tar tufli ci jàkk ak àtte lool loolu insha allahu taala daan ci ñëw ci li eh, hadis bi insha allahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf te moom mooy at-Tinnisi al-Kulayhi waxoon nañ ko léegi deux cent dix-huit et cetera maanaam hadith yooyu imaam qaala axbaranaa Maalik waxoon nañ ko mooy ibn Anas radiyallaahu anhu an Abi Zinaad Euh, moom mooy Abdou Abdullah ibn Zakwan euh, al-Qurashi al-Madani rahimahullah Abu Abdurrahman al-Madani mi ngi génn àdduna 64e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah Abu Abu Zinad mooy Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi rahimahullah mu ngi génn àdduna mi ngi ah, génn àdduna 64e maanaam Abu Abdurrahman mooy kunyam al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna maanaam mi ngi gane adduna 64e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, an al-A'raj moom mooy A'raj ngir ne dafa làgge woon moo tax ñu ko koon wax mooy Abdurrahman ibn Hurmuz maanaam Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan ñu gën mu gën a siiwee ci Euh, dañu dàkkantalam mooy Abu Dawud dañ ko tamit Abu Hazim ak Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñëpp seen hadith ñi ngi ci kutubu sitta hadith euh, yi nga xamante ne moom lañu ñu romboon bu ñu xoolee ci kaw waa Kufa lañ maanaam yi ñun njëkk romb yi yooyu waa Kufa ñoom ñoo solo Eh, maanaam biñ biñ tuddagul yi biñ biñ mujjee tudd yiñ mujjee tudd amma hadith bi nga xamante ne moom mooy hadithu eh, bi ñu romb léegi mu hadith na Abu Qatada bi radiyallahu anhu ñoom waa Madina ñoo ko ba mu def Abdullah ibn Yusuf moom nekkoon na Madina moom Tinnisi la Misri la waaye nekkoon na Madina eh, hadith bi nga xamante ne moom mooy suñu hadith bii tamit waa Madina lañ ñoom ñëpp an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala muy moom it waa Madina kon mën na war a ala saakinihaa salaatu wassalaam anna rasulullah ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne al malaa'ikatu malaaka yi tusalli dañuy julli ala ahadikum ci kenn ci yéen maadaama feek mi ngi sax fii musallaahu ci julli waayam maanaam li nga xamante ne alladi bi nga xamante ne salla moom la jullee fii ci euh, moom euh, xadis bi am na beneen xadis boo xamante ne moom moo koy leeral di wax ne euh, képp koo xamante ne dafa dugg ci jàkka maanaam te mu Euh, maanaam bu duggee ci jàkk iza daxalal masjida maanaam foofu la wax maanaam ci beneen riwaaya la ci hadith iza daxalal masjid te lool li muy tekki moom mooy ne kon fii muy wax euh, li muy wax mooy musallaahu bërëb bi muy jullee li muy tekki mooy ci jàkk bi ndax mu musallaa baat la boo xamante ne dañ koy wax di muy firi bërëbu jullikaay rek waaye bu nee fii ci biir jàkk ji kon moom moo tax muy wax ndax hadith muy firi beneen day firi yeneen hadith yi ngir ne ñëpp ñu ngi ballee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon kenn ci yéen saa yoo xamante ne julli na euh, malaaka yi kon dañuy julli ci kaw keneen ci maanaam ci ki nga xamante ne moom moo nekk ci julli ci fi muy julli feek maanaam feek jugewul foofu ci jàkka ji tey nit ki su jugee su jullee ba pare feek jugewul fi mu doon jullee te mooy jàkka ji nga xam ne malaaka yaa ngi julli ci moom te loolu nag la boo bokk na ci liñ ci xamee kon mooy ngëneel gu mag gi nekk ci di def ci jàkka ji maanaam nit ki su jullee ba pare mu nekk ci jàkka ji toog fa maanaam lu mu fa mën a toog lu mu fa gën a yàgg mooy gën ci moom ngir ne malaaka yi dañuy continuer di julli ci moom moo xam ni ngi julli moo xam julliwul feek nekkul ci loo xamante ne lu bon la feek nekkul ci loo xamante ne lu xaraam la feek nekkul ci loo xamante ne lu lu ñuy tere la lu diine ji di di di tere la maanaam euh, waaye mu ne maa feek lam yox des tojul maanaam tojul jàppam tojul maanaam feek nekkul ci biir jàkka ji ba pare tañ jàppali ci biir jàkka ji maanaam li muy tekki nag gisoon nañ ko ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ci njaal benn kitaabul wudu bi nga xamante ne moom lañ ko laaj ak toj njàpp toj gi moom mooy lan maanaam fekk kaw kaw bi laaj ko kon ne ko waaw Abu Hurayra radiyallahu anhu hadrami bi ne ko lan mooy mal hadas lan mooy hadas lan mooy toj toj mu ne ko al fusa aw dura maanaam mooy toj mooy ngelaw loo xamante ne da amul ba kaddu amul baat wala ba ngelawal loo xamante ne dañuy dégg baat bi loolu la ko tekki ne ko moom mooy toj maanaam kon loolu mu firee ko ne te lii tamit hadith bi day gën a dëgëral ne maanaam cosaan ci todu njàpp loolu la maanaam ci lii hadith yi di wax maanaam fekk ñu gisoon ko ci hadithu euh, bi mu naan laa yaqbalu laa yaqbalu salaata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda maanaam yàlla maanaam jàppal ke julli kenn ci yéen duñ ko nangu su fekkente ne toj euh, tojal na mbete xanaa mu daal di jàpp waaye toj yamul ci loolu kese waaye exemple la waaye tey masalan nit ki tey bu tuuroon ndox ci biir jàkka ji maanaam loolu day gën a garaaw encore parce que day gën a takkal parce que xam nga ngelawal ci biir jàkka ji mu gën a woyof nit ki tuur fa ndox wala mu dem fa àll ndax lu tax ngir ne yooyu dafa bokk ci yi nga xamante ne euh, mu gën a tar encore parce que daf ci boole di takkal jàkka ji loolu loolu lay wax nii maanaam loolu tamit euh, kon bokk na mu ne féeg loolu la maanaam kon ñu xam ne le léeg borom bi subhaanahu yi ñuy wax naan malaaka yi masalan dañuy julli ci nit ki maanaam yi nga xamante ne comme li alquran wax ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur moom buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy nga xam ne mooy julli ci yéen moom ak malaakaam bi bu ko defee mu génnee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer maanaam loolu masalan dañ ci xamee ni du loo xamante ne euh, maanaam dafa dafa dafa nekk dafa bay ay conditions yu muy amee comme fii nga xamante ne nit ki su nekkee ci biir jàkka ji di julli Euh, euh, nekk ci bopp maanaam dugg ci jàkka ji bu jullee ñaari rakka rek masalan loolu tam bokk na ci ngëneel yi nekk ci julli ñaari rakka laataa ngay toog ngir ne parce que waxul ne euh, boo jullee julli farata déedéet bu jullee rek maanaam mooy kon bu jullee ba ci ñaari rakka yi nga xam ne ñooy tahiyatul masjid maanaam mooy ñaari rakka yi nuyoo jàkka ji boo ko xasee ba def rek toog xamal ne malaaka baa ngi julli ci yow malaaka yaa ngi julli ci yow maanaam feek yaa ngi bërëb bi nga xamante ne moom ngay doon jullee yaa ngi dégg euh, kon waaye nag loola dafa fekk ne day nekk dafa am ay conditions te loolu moom mooy féeg tojoloo masalan te bu boobaa tojal gi bu boobaa dañuy gis ne moo gën a garaaw tufli gi ngir ne tufli gi kafaara bi gisoon nañ ko moom mooy far ko waaye comme que ngelawal amul dara lu ñuy far maanaam nit ki su ko defee amul dara lu muy far amul dara lu muy effacé lañ koy xañ muy ngëneel gi nekk ci ñu mu nekk ci jàkka hmm. maanaam ngëneel googu mooy mooy malaaka yi dañuy julli ci moom loolu bu boobaa ngëneel googu lañ koy xañ loolu moo tax li gën mooy na gaaw loolu moo dañ ci xamee ni képp ku jàppam teg ci biir jàkka ji li gën nu mu gën a gaawee na dem jàpp ji waat bu ko defee mu daal di continuer di am ngëneel googu mooy malaaka yi dañuy julli ci moom bokk na ci liñ ci xamee tamit mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala fonk gi mu fonk doomu aadama yi ba jël malaaka yi ñu nekk di julli ci ñoom Euh, beneen bi ci des moom mooy ne kon malaaka yi nag dafa am ay malaaka yi spécial ndax malaaka yëpp ñu ci loolu kese waaye kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa bind ay malaaka yoo xam ne loolu mooy seen njariñ maanaam loolu rek la ñuy jouer loolu rek mooy seen rôle loolu rek la ñuy def seen adduna mooy ci yi la ñuy nekk ku fa nekk fekk euh, sa njàpp fekk tojuloo sa njàpp ñu ah, ñu ñu commencé ñu lay ñu ñuy julli ci yow loolu rek la def dégg nga maanaam kon loolu tamit dañ ci xamee ngëneel gu mag gi nekk ci xeetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñu ngi koy amee lu dul ci barke seen sang mi nga xamante ne moom mooy ci mooy borom xeet bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne taqulu malaaka yi dañuy wax maanaam muy firi nag lan mooy dañuy julli ci moom mu ne dañ naan allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yeeg melo yu ko yi igfir jéggalal la koo ñeel ko allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yeeg melo yu yëkkati ko yi ko yërëm ko maanaam kon allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko comme li nga xamante ne euh, Euh, moom la borom bi subhaanahu wa taala nettali ne euh, euh, nee na alladhina yahmiluna arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladhina taabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim maanaam euh, kon loolu nga gis ne borom bi subhaanahu wa nettali loolu mooy ne ñoom malaaka yi ci loolu lañ ne maanaam mooy ne te ñooñu mooy ña yanu aras ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñooñu malaaka yooya la borom bi tàggat ci loolu maanaam ci njariñ gu mag boobu mooy la mooy ñoom dañuy sabbal seen borom subhaanahu wa ci di ko sant waaye nag ba pare ñuy jéggalul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw suuf maanaam ba pare naan yow buur yàlla te njéggal googu bokkut ak njég ñii nga xam ne maanaam malaaka yi ay xeet lañ ñii jéggalul jullit ñi daf ci am ay façon hmm. am na ñoo xamante ne ñoom ñooy ñi nekk ci aras ak ñi ko wër hmm. am na fa ay malaaka maanaam malaaka yi yenu ak ñi ko wër ñoom na ci ñoom ñoo xamante ne maanaam li ñoom lii mooy seen hmm. mooy am na ci ñoo xam ne dañuy jéggalul nit ñi maanaam jullit ñëpp la ñuy jéggalul mooy naan allahumma rabbana yow suñu borom bi wasi'ta yow daal yaatu yaatu nga kulla shay'in ci bépp mbir sa bépp mbir matale nga ko ci rahmatan yërmande wa ilman ak xam-xam kon faghfir jéggal lillazina taabu ñeen ñi nga xam ne tuub nañ dellu si ci yow wattaba'u te ñu topp sabilaka sa yoon waqihim te nga musal leen fegal leen azabal jahim ci mbugarum tàkk tàkk safara maanaam euh, euh, euh, loolu Euh, moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñii ñaanal googu mu leen di ñaanal hmm. loolu nag bokkut ak malaaka yii nga xamante ne dañoo nekk fii hmm. ñoom di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir jàkka ji maanaam loolu kon ñee jullit bu ne mën na caa dugg feek mi ngi nekk koo xam ne daa dellu ci borom subhaanahu wa ta'aala te gëm te dëggu hmm. waaye bii moom mooy boo duggee ci jàkka ji yii yeneen i malaaka la maanaam mooy malaaka yi ay groupe yi groupe lañ ay façon yi façon lañ mais ñu bare bari lañ voilà boo xoolee même alquran buy nettali ñu mu naan ay wax fa faatu saffa ñoom ñoon euh, euh, wa zaajiraati zajra ñoom fa taaliyaati zikra uzran aw nuzra ñooñu ñëpp ay xeeti malaaka lañ comme bu naan wan naazi'aati gharqa wan naashitaati nashta was-saabihaati sabha fas-saabiqaati sabqa fal-mudabbiraati amra juróom ñi ñoom ñëpp ay xeeti malaaka lañ comme wal mursalaati urfa fal-aasifaati asfa wan naashiraati nashra fal faariqaati farqa fal mulqiyaati zikra ñii tamit ay xeeti malaaka rek maanaam et cetera maanaam nga gis ne malaaka yi ay groupe yi groupe yi groupe yi groupe lañ voilà mu am ñe ñeneen ñoom malaaka muqarrabuna malaaka ni et cetera malaaka nag baat bi ci boppam mi ngi jóge ci aluka aluka bii tekki ak bataaxal mooy risaala bataaxal ngir ne malaaka yi dañ leen di dañoo am ay bataaxal yu ñu war a joxe hmm. am na tamit ñu ne malaaka maanaam maanaam ndax xaraf bi maanaam ndax benn malaaka dañ koy wax malakun hmm. kon bu boobaa du jugee ci alu alu ka kexe mais loola dafa nekk benn rôle boo xamante ne man naa am ci malaaka mais mais lépp loo xam ne miim ak laam ak kaaf mooy cosaan bi hmm. bépp baat day tegte la lu am doole ak kattan comme mulku malik maala ma mala maanaam mooy moom na ku moom wala buur wala yooyu yëpp day tegtal ak doole ak kattan ak sañ-sañ malaaka tamit dafa am doole am kattan <laughs> voilà dégg nga euh, beneen bi nga xamante ne moom mooy lañ ci jàng mooy ne baat yi lay jullee ci ñoom maanaam li muy tekki comme du julli gi ñu yamul ak julli maanaam ne am na tekkantal bu am ci diggante Euh, malaaka yi ni ñuy jullee ci yenente bi sallallahu alayhi ak ni ñuy jullee ci keneen ku dul yenente bi sallallahu alayhi ndax nii mooy wane ne différence bi am na ndax fii dañuy ñaan rek yàlla jéggal jéggal ko yàlla yërëm ko loolu mooy julli gi alors que fële ñoom dañ naan allahumma salli malaaka yi ñoo lañ dañuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon nekk te baat bi ci boppam Euh, ay baax la yu maanaam yu wuute mm-hmm. comme bu borom bi subhaanahu wa ta'aala ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatuhu moom mooy julli ci ak malaaka bi maanaam euh, loolu ak bu dee dafa ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi ñaari maanaa yi duñu benn mm-hmm. bokkuñu maanaa mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leneen la voilà ñun ñuy ñeneen ci suuf dégg nga maanaam ñun jullit mm-hmm. nga euh, hadith bi imam Malik mi ngi ko indi hadith numéro 441 ak 444 euh, imam al-Bukhari dina ko indi hadith numéro hadith numéro 477 ak 659 ak 3229 mm-hmm. imam Muslim indi ko hadith numéro 649 imam Abu Dawud indi ko hadith numéro 469 ak 559 Euh, imam Ibn Maaja na ko hadith numéro sept mille neuf cent sept cent quatre-vingt-dix-neuf imam euh, euh, Ahmad ibn Hanbal moo ko indiwaat lu bari amma imam An-Nasaa'i ak moom ak imam amma imam At-Tirmidhi moom moo ko indiwul ah indi na ko waaw wax nga dëgg jazakumullahu khayran moom At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro trois cent trente hmm. kon ñoo ñëpp indi nañ ko imam an-Nasa'i indi na ko 733 voilà wa ashaabu kutubi sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu bunyaan bun baabu bunyaanil masjid ah, maanaam buntu la boo xamante ne baabu buntu bunyaani tabaxu al-masjid jàkka ji maanaam jàkka ji naka lañ ko tabaxe woon ak lan moom mooy tabaxu jàkka ji jàkka ji nga xamante ne nag moom la ci nam mooy jàkka ji nga xamante ne mooy référence jàkka yi te mooy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax mooy jàkka gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tabaxal boppam bàyyi ko xel toog xool ak yeneen yeneen ba pare nekk fa di fa jullee ba nu mu fa jógee ba ni mu làqoo loolu moom moo tax maanaam jàkka jooju nag nga xam ne mooy kon référence jàkka yi moom mat naa bàyyi xel maanaam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di wax ana nan lañ ko tabaxe woon nga xamante ne biñ ko tabaxee ba ni fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ak xulafaa na nekkoon fi bàyyi ko xel di ko toppatoo naka la mbir mi demee woon loolu moom lay wax ci buntu bii boo defee kuy defar jàkkee nga bàyyi xel maanaam yooyu dégg nga maanaam mu ne kon tabaxu jàkka ji mu ne wax qaala wax na Abu Sa'id ma sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana nekkoon na saqful euh, téegu jàkk al masjidi jàkka ji maanaam muy jumaayeen ci bi sallallahu alayhi wasallam min jaridi naxli ci cari tàndar mooy la maanaam cari tàndar mooy buñu dindee xob yi car googu loolu moom mooy jarid mm-hmm. dégg nga waaw léegi loolu kon loolu euh, wa amarata digle na Omar sayyidna Omar radiyallahu ta'ala bi bina al masjidi ci tabax jàkka ji mm-hmm. maanaam moom mooy lii insha allah taala dina ku ñëwaat ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo tabax lu jàkka ji moo ko tabaxoon bi ñu ko Euh, plafond wu jàkka ji loolu moom euh, xobi tàndarma yi maanaam car bi cari tàndarma yi moom lañ ko tege woon mm-hmm. mais bu fekkente Seydina Omar nag moom lay wax ni radiyallahu ta'ala moom digle nañu tabaxaat jàkka ji ngir ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñaari at yi mu fi def laalul jàkka ji mm-hmm. ndax gisul woon lu tax ñu waroon a mën a laalaat jàkka ji ni ko yeneen bi bàyyee sallallahu alayhi wasallam moom loolu la wax ne nañ ko bàyyee noonu waaye Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu ñëwee moom moon moo digalaat ñu tabaxaat ko maanaam mooy léegi li nga xamante ne au lieu mu ñu bàyyi ko mu nekk ceri tàndarma loolu noonu rek ci kaw mm-hmm. ay bant yooyu mun nañ ko tabax nañ ko def léegi tabax mm-hmm. loolu Seydina Omar radiyallahu taala anhu moo ko digle loolu la nekk ci wax ni mm-hmm. hadith bi insha allahu taala daañ ko gis léegi ci kanam euh, insha allahu taala dégg nga wala bok ci jotaay bi ci tegu rek mu ne wa qaala wax na Euh, akinna naasa maanaam fegalal moom sayyidna Umar radiyallahu anhu fegalal nit ñi minal matari ci taw taw maanaam ci taw yi maanaam mooy ñi ñi ko doon tabax loolu la xam ne moo ko nit ñi mën a fegu mën a mën a ñoŋ ah, ci li nga xamante ne moom mooy taw gi maanaam mooy bu tawee ndox mi du lekk loo xam ne lu leen di laal mu ne wa iyyaaka maa ngi lay moyta nikuloo yow tabaxkat bi maanaam maçon bi la doon waxal naan ko maa ngi lay euh, moyta nikuloo antu xammira ci ngay xonkal aw wala mbokk te sax fira mbokkal mm-hmm. maanaam mooy lan mooy dañuy mooy del mooy tindiku di di def ay couleur di di defar jàkka ji di di di def ay couleur couleur rouge fii couleur jaune maanaam di di xeetu taaram nga xamante ne maanaam mel ni comme si kuy defar <laughs> euh, ay œuvre daar ak yu mel noonu déedéet mooy tindikul xeetu doxalin yoyu noonu mm-hmm. loolu la ko doon wax dégg nga ndax loolu soo ko defee fa tax ti na kon da nga fitnaal annaasa nit ñi maanaam kon moytandikul def lool ndax moytandiku gi nga war a moytandiku fitnaal nit ñi gisoon ñu maanaam di julli fekk yaa ngi ci kanamu loo xamante ne dafa bëri ay couleur dafa bëri ay kii et cetera maanaam yooyu moytandiku ko xattaa ba nit ñi bu ñu nekkee ci jàkka sax di xool di gis loo xamante ne dana oh affaire bi rafet na kii de ma au lieu ñu toog ci kar ku yàlla jàng alxuraan nekk ci lu am solo dañuy nekk di affaire bi da leen di euh, maanaam ni ji mel rek. moo leen di nekk moom la ñuy xool di ko contempler wala ñu nekk di ko xool mm. xoolin woo xamante ne daanaka mooy tax ba fi mu toll la ñu waroon a def ci jàkka ji te moom mooy daa iman ñu nekk sax ci borom bi subhaanahu wa ta'ala dooru ñu ko mën a mm. te loolu noonu maanaam musiba bu rëy rëy la boo xamante ne léegi bu fees adduna bi la te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko hadith mi ngi ci sunan ibn Maaja rahimahullahu ta'ala mm. ñoom naan Euh, euh, nit ñi daan dem jamono joo xam ne dañu ko yax moo ne dañuy nekk di di di puukare wonte ci jàkka ji hmm. maanaam jàkka la ñu puukare ñoo gën a rafet jàkka ji ñoo gën a rafet jàkka ji hmm. ah ñun moom yaakaar naa ne képp ku xel loo xam ne ni yegg si nañ hmm. am nañu yàlla sàmm dégg nga da ngay gis jàkka joo xamante ne day ngandam jàkka lay doon rafet a rafet a rafet mais kenn du fa jàkka ji benn sàppe daanaka du ko am juróomi jut mais loolu daanaka jariñ gi tax koo bari dégg nga wa qaala anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu nee na yatabaahuuna du yatabaahuuna dañuy puukaréew too bihaa ci jàkka yi mm-hmm. summa topp nag laa ya'muruunahaa duñu ko dundal illaa lu qaliilan lu néew maanaam duñu ko dundal dëgg-dëgg nañu waroon a dundal jàkka ji léegi noonu la nit de def maanaam dañuy puukaréew rek mm-hmm. ak jàkka ji maanaam waaw suñu jàkkee ci nangam vraiment alal diñ ci def di ngi def nañ ci nangami million mi milliard dugg na ci mm-hmm. ah tabax nañ ko niñ ko tabaxee sax gis nga même dër bi sax nangam lañ ci def tapis nangam lañ ko kiiwee ah dégg nga sooroor bi nangam la toll loolu amul solo ci jàkk ah sooroor bu gudd mm-hmm. haqiqatan amul solo ci jàkk mm-hmm. même bu amul woon sooroor sax graw voilà jàkka li ci am solo rek mooy na nekk fuñ mën a jullee mm-hmm. ak yeneen ak yeneen yi yiñ doon wax yëpp boobu ba léegi naan jàkk dañ def na ko ko def ñu mën ko faa def jeex na mm-hmm. lii la jàkkee jariñ mm-hmm. maanaam kon euh, loolu nag moom euh, yal nañu yàlla sàmm daal ñun daal fi mu toll daal dafa mel ni affaire bi ñun lay waxal suñu jamono ji moom daanaka néew na néew nañu mënoon a wax ne maanaam mucc nañu mucc nañ ci de Euh, taaliq bi insha allah taala maam euh, na ci musnad Abu Ya'la euh, rahimahullah Sahih ibn Khuzaymah rahimahullahu taala mhm. mooy moom la ñu wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Seydina Anas na ko wax mais bi moo ko moo moo suul maanaam hikma rafa moom lañ doon wax noonu ne nit ñi daan jëm ci jamono joo xamante ne mhm. nit ñi dañuy puukare woon too ci jàkk waaye duñ ko dundal lu dul lu néew mhm. mu ne wa qaala ibnu abbas sayyidina abdullahi ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom ginnaaw bi mu indee xadis boobu maanaam nga xamante ne mooy wax ci wàllu tabax jàkka ji ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf cee teg wax ji euh, daan ne latu zaxfir latu zaxrifunnaha maanaam euh, da ngeen di giñ naa ni da ngeen koo taaral maanaam da ngeen koo rafetal ah euh, zuxruf mooy zuxruf mooy taaral goo xamante ne Euh, ta taaram gu ëpp la maanaam di def rek loo xamante ne daanaka maanaam côté matériel bi rek moom mu ëpp doole mm-hmm. loolu mooy zuxruf mm-hmm. mu ne lool nag da koy def kama kéem ni nga xam ne rafet noonu la rafetale woon al yahudu yahud yi woon nasara ak nasaraan yi maanaam ni yahudi ak nasaraan jàpp seen temple yi seen église yi seen synagogue yi di rafetal di rafetal di rafetal mm-hmm. yéen noonu ngeen di def seen jàkka yi voilà maanaam ne jumaa yeneen bi du woon loolu nag sallallahu alayhi ba Seydina Omar radiyallahu anhu bi ko doon tabaxaat defu ci loolu Seydina Usman radiyallahu anhu bi mu ko yaatalee sax boolewu ci woon ju loolu waaye ah moom hmm, yàlla xam doy na waaye nag borom xam-xam rahmatullahi alayhim ah, na loo maanaam tekkantal bu ci def rawatina fuqaha Hanafi ah, amaan na ñu ko fii nii mooy tane wax jooju hmm. ndax ñoom. dañ koo def xilaaful awla maanaam bu fekkente ne euh, maanaam dañoo sib maanaam ñoom dañoo dugal te loolu borom xam dañ ko def maanaam sib nañu maanaam di taaral jàkka di ko defal muy rafet yenn rafet yeeg yooyu hmm. waaw di ci def alal bu ëpp lii ci nit ñi soxla ngir lu tax ngir ne euh, jàkka li ñu ko soxlawee julli la ak def jaamu yàlla et cetera ak yu mel noonu xaalis boobu ñu ci war a def alal jooju ñu ciy def dañ ko da war a jël mu moom waqfu la dañ ko war a jël dem def jox ko nit ñi loolu moo ëpp doole moo tax ñu sib jël alal ju bari di ko dugal ci jàkka voilà ba mu xanaa mu nekk ne pour fonctionnement wu jàkk ji comme ñun léegi nii niñ mel nga xam te ne jàkk ji day am ndox day am courant day am yooyu noonu faaw nga dugal ko ci hmm. mais su dul loolu alal ji bu fekkee ne ngir mu gën a taaru la ngir mu gën a rafet ko mu gën a yaat ngi yëkkati sooroor yi ngir ngir def ci ay maanaam ay ay ay ay mbir yoo xamante ne sax xaqiqatan day euh, maanaam xeetu puukare wu dong la amul leneen loolu euh, nga jël alal jooju nga joxoon ko nit ñi nit ñi jariñoo ko moo gën ngeen jël ko di ko def ci jàkka ji hmm. te loolu dañ koy gis ñoo xamante ne presque amuñu dara hmm. da ngay gis dëkk yoo xamante ne amuñu presque pour pauvreté bi ni mu fa hmm. nit ñi ni ñu ñàkkee dafa jéggi dayoo nga gis dëkk bi bi yëpp benn jàkk juma wala ñaar wala ñett wala nga dem fukki juma yoo xamante ne mais dañ koy rafetal la rafetal koñ boo romb gis fa ay juma ay et cetera te nit ñaa ngi nii ndóol te buñ jëloon tabax bu simple nit ñi nekk fa mën a julli seen julli mu mu mu jeex waaye fuqaha Hanafi rahmatullah alayhim nag am na mbir buñ ci yokk te loolu mat na bàyyi xel na ñoom am na leneen ci fuqaha yi yeneen moom mazhab yi ñu koy gis waaye Hanafi rahmatullah ñoo gën a insister ci loolu mooy ne bu fekkente ne nag léegi kër yi dañoo taaw dem ba taaw yenn xeetu taar yi faaw ñu bàyyi xel maanaa boobu ngir la ngir nit ñi bañ a doya dal jàkka ji maanaam parce que buñ yeggee ci niveau boo xamante ne buñ gisee jàkka ji ñëpp dañ koy xeeb doya dal ko maanaam tuutal jàkka ji dootuñu ko ci gëdd du am gëdd ci ñoom hmm. loolu moom Euh, li bu boobaa ñoom dañ ne euh, lii nañu nañu nañu nañu nañu nañu rafetal jàkk ji waaye nag dañ ko rafetal rek lu toll la mu soxla mm. loo xamante ne dana tere nit ñi doyadal ko nit ñi euh, tuutal ko waaye mu nekk loo xam ne dañ koy taaral yenn xeet taar et cetera ndax loolu du nit fi jàkk mm. waaw dégg mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn al Madini sëriñ imaam al Bukhari Abul Hasan as-Sa'di al Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 161 génn àdduna 234 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam Bukhari imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ñoom ñëpp solo nañ ci moom seen sëriñ la rahmatullahi ala al-jamii' amma imaamu muslim sëriñum la waaye solowul ci moom benn xadis imam Ibn Maaja noonu solowul ci moom benn xadis rahimallahu al-jamii' mu ne qaala haddathana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd te moom mooy Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf mooy waa kër dina Abdurrahman ibn Awf rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhum Abu Yusuf al-Qurashi rahimahullah mooy Yaqub ibn Ibrahim waxoon nañu ne Yaqub ibn Ibrahim ah voilà am na ad-Dawraqi waa ñett ñi ad-Dawraqi moom sëriñ ñoom imam al-Bukhari Yaqub eh? hmm. moom eh, kii ni moom eh, ñoom seen taalib seen sëriñu sëriñ la ya ah ak Hanafi bi nga xamante ne mooy Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari Abu al-Qadi Abu Yusuf voilà rahmatullah alal jami' moom mi ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, madani la waaye baghdadi la gannaaw ga rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathani abi sabay nee na te mooy ibrahim ibn sa'd ibn abdurrahman ibn awf abu ishaq al-qurashi az-zuhri al-Madani rahimahullah thumma al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala moom 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la génn àdduna ñëpp seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta ñoom ñaar ñëpp mu ne an Salih ibn Kaysan rahimahullahu ta'ala mooy moom mooy Abu Muhammad wala Abul Harith al-Madani rahimahullahu ta'ala muy waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam Euh, mi ngi génn adduna euh, ci ginnaaw cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom radiyallahu rahimahullahu ta'ala moom mooy ki nga xam ne moom la imam az moo so jàngee lu bari ci imam az-Zuhri te moom moo gën gën a nekk mag moo gën a féete mag ci at imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala te déggee na sax ci ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu waaye lu ëpp mu solo ci imam az-Zuhri euh, la ko solo waaye fii nag dafa ne qaala nee na haddathana Naafi' te moom mooy Naafi' moom wala Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi rahma radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee moom ba Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñoom seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta an Abdullah te moom mooy Abdullah Abdullah Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b foofu la bokk yéen tamit Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ah, radiyallahu ta'ala anhuma moom Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom musnadam moom comme ni nga xam ne noonu la gis mooy deux mille six cent trente hadith yoo xamante ne mooy bu ñu xoolee seenu baamu maanaam ci la ñuy waxee ne deux mille six cent trente hadith la mooy ci musnadu Baqi ibn Makhlad hmm. euh, rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-huit imam al-Bukhari wéetoo na ci quatre-vingt-un imam Muslim wéetoo ci trente et un hadith hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu akhbarahu moo ko xabaare maanaam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu moo xabaare Naafi' rahimahullah mu ne axbaro moo xabaare anna al-masjida naka jàkka ji maanaam jàkka di bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ala ahdi ci jamonoy Rasuulillahi ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa ni mabniyan dañ ko tabax woon bil labin bil labin ci ay eh, ay briques ay mool ay mool lañ ko tabax woon lool eh, loolu moom mooy dañoo def ay mool hmm. tabax bi ko mu nekk jàkka ji hmm. wa saqfu wa saqfuhu téegam moom aljaridu jarid la maanaam moom mooy cari tàndarma yi wa umuduhu yi nga xamante ne nag ñoom ñooy jën yi mooy keno yi ah yi nga xam ne ñoom ñooy jën yi ko doon téye mooy keno yi maanaam loolu xasabu naxli maanaam datt tàndarma la woon mooy datt tàndarma moo ko daan téye Ah, falam yazid te do yokkut fii ci moom Aboubacar Seydina Aboubacar shay'an dara radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Aboubacar naka jekk moom daa'iman da ngay gis hatta bëggul laalu yonent bi laalu sallallahu alayhi wasallam bëggu te def lu yonent bi deful biñ ko ko waxee dañuy yonent bi defu ko man du ma ko def sallallahu alayhi bi ñu dajale ko def ko kaamil waaye bi nga xamante ne ci la gars ci la ñu xeexi ji woon ba dem ñu bari génn ci àdduna ñu mokkaloon alquran ci la gisee. Euh, utilité wu ñu def ñu ñu def ko maanaam malgré lui mm-hmm. ne daal waaw man daal vraiment dinaa ko def nag ngir njariñ gi ci ne mm-hmm. mais man lu yenente bi defut daal bëgguma woon ko def sallallahu alayhi wasallam waaw te loolu moom moom moom lu ràññeeku la ci moom radiyallahu anhu waaw bi mu fi nekkee tamit jàkke ji nekkutoon ci nécessité ñu yokk ko yokk ko maanaam jàkk tamit du saa ñu amee xaalis rek dañ ko war a yokk mm-hmm. déedéet wala dañ ci war a defaat ay travaux liggéey yàq ko déedéet maanaam buñ bu soxlaa ñu yokk soxlawul ñu baaxoon nii màggetul nañ ko bàyyi nañ julli buñ paree ñu génn dem suñu yoon suñu kuy toog mu toog kuy jàng alxuraan jàng alxuraan ku nekk li muy def mu def ko mais maanaam nit ku fi ngir di dajale xaalis ngir di kii ñi déedéet alal jooju ci jullit ñi la gën a yelloo ko ci jàkka loolu ñu bëri duñ ko maanaam alal jël nga am fukki dërëm fukki dërëm yooyu nga gis nit ku ko soxla ndikkiwul nga jox ko ko moo gën nga yóbbu ko ci jàkka ji pour ñu après bu bu bu gënee bari ñu tabax ko wala ñu peinture at ko ndax peinture at gi du farata ah déedéet ku ñëw mën na ñëw julli ndax terewul julli lépp loo xamante ne du tere julli bi mën a am ci jàkka ji loolu du farata ci jàkka ji mm-hmm. voilà dégg nga mu waaye yokk na fii ci moom Omar Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu moo ko yokk ngir ne nit ñi dañoo gënoon a bëri mm-hmm. wa banaa mu tabax ko ala bunyaanihi ci kenom yi mm-hmm. nga xam ne moom la amee woon fii ahdi rasulullah ci jamonoy ndaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu maanaam fondement yooyu mm-hmm. fiñ ko foofu la ko tabaxee waate yokku ci dara yokkul ci loolu waaye maanaam bil labini mu tabaxee waat ko bil labini ci Euh, muul yi wal jarida wal jaridi ak dat tàndarma yi wa aada waaye dafa baamuwaat umuduhu umudahu ah keno yi mm-hmm. euh, xabasan xasaban xasaban mooy xasab mm-hmm. maanaam mooy yi ñu ko gisoon mooy dat tàndarma yi mm-hmm. mu tabaxaat moom da koo defalaat rek dafa commencé woon màgg xam ngeen ni Eh, jàkka ji jamono yenn ci saa saa li fi nekk lépp li mu Seydina Abubakar radiyallahu anhu nekk lépp noonu la ba ci moom bi mu ñëwee ba ci biir jamonoom ci la doon lañ ko doog a soppi moom mi ngi génn àdduna vingt ginnaaw gàddaay saa saa te jeexital ba mais ci biir xilaafam ci la ko soppi maanaam nga gis ne kon def na ay at wala mën nañ maanaam lu mu bon bon décennie ak lu teg voilà ndax Seydina Abubakar radiyallahu anhu mi ngi jël xilaafa gi onzième année ñaari at la fi def. kon kon treizième mm-hmm. voilà ci treizième kenn laalu ba foofa kon nga gis ni kon loolu lu jaadu la ñu sopp ñu ñu ñu tabaxaat ko mm-hmm. dégg nga kon moom loola tamit dañ ko dañ koo defaraat moom mu daal di mu ne summa topp nag xayyarahu ki ko ki ko soppiwaat nag mooy Usman sayyidina Usman radiyallahu anhu mm-hmm. ñii ñoom moom moo ko soppiwaat fa zaada mu daal di yokk fii ci moom ziyaadatan ak yokkute tan gu bari maanaam mu gën a yokkaat jàkka ji insha allahu taala dinañ ñëw ci xadisu man banaa lillahi masjidan mm. insha allah taala euh, wala man banaa lillahi baytan mm. lool dina ci ñëw ci kanam sayyidna Usman ba muy di yokk jàkka ji ci la leen ko wax ñu leen ku ku ku tabaxal yàlla jàkka néeg yàlla dana la tabaxal néeg àjjana mm. yenente bi laa dégg mu wax ko sallallahu alayhi wax ngir nit ñi gën a sawar ci impliqué wu pour ñu gën a tabaxaat ñu gën a yaatal jàkka ji mm-hmm. ngir ne jàkka ji ni mu tolloot nii rek jamono yeneen ci saa loolu doyatul mm-hmm. te loolu dañ koy gis ba ci daara ji xam ngeen am na ay jamono euh, lu néew dañu daan doy mais dañ jekk-jekk xam ne lii doyatuñu faaw ñu wut saal bu gën a wax mm-hmm. maanaam noonu dong nag la demee maanaam amul amul leneen nii rek la demee te loolu lu jaadu te loolu lu yenu maanaa la dégg nga euh, waaw dégg nga moo tax ñu ngi xeex sax pour ñu bu gën a kii encore lu gën a mag encore te <laughs> gën ngir ne noonu dong la nag waaw su commencé gën a xat ñu wut leneen dégg nga kon mu daal di ci yokk nag am ndoll te gu bari wa banaa mu daal euh, tabax mm-hmm. euh, jidaara woo miir yi bil xijaarati ci ay xeer almankuushat yoo xam ne dañ koo dañ koo rëdd maanaam ay xeer yoo xam te ne dañ dañ koo rëdd na wal kassati ak kassa kassa euh, mooy mooy mooy mooy liñ mooy laso mooy laso dégg nga maanaam mu daal di koy raax dégg nga mu def ko mu def mu raax ko ndax avant kenn raaxu ko woon waaye léegi nag mu daal di koy raax daal koy def laso ah wajaala mu daal def amudahu ay kenoom min xijaaratin ci xeer yoo xamante ne mankushatin tamit yu ñu rëdd la wa saqafahu saqfa gi maanaam mooy téeg gi mu def ko bi saaj eh, ay bant yoo xamante ne saaj la maanaam ñi ngi jóge côté eh, ci côté yeneen dëkk yi ñoom Yemen eh, côté yooyu hmm. foofu la jógee wala Sham saaj maanaam teg la yaakaar naa la ko tubaab di wax maanaam ay xeeti bant la yoo xamante ne foofu lay jógee ngir ngeen ko mën a tegale ko ngir mu gën a mën a dëpp su ko defee nit ñi su tawee taw bi du leen laal comme li naa amar waxoon mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu maanaam loolu moom moo tax mu defee ko noonu lii nag dañ ci xamee ne kon rëdd googu maanaam rëdd yi nga xam ne dañ ko rëdd maanaam mais yëggul boo xoolee yëggul foo xamante ne day day day day day rafet bu mu ëpp wala yu mel noonu te lii day dëgëral li fuqaha hanafi yooyu rahmatullah di wax ak ñeneen maanaam di wax ne bu fekkente ne maanaam am lu lu taaru tuuti ci jàkk ji wàññiwul dara comme nii voilà mooy teg ci ay briques yoo xam ne ñoo gën a rafet tuuti ñoo gën a kii ngir ñu bañ a doyadal jàkka ji maanaam parce que kër yi bu ñu rafetee trop maanaam masalan imaginer kër yoo xamante ne ay building la jàkka ji nekk sàkket loolu du du du day tax nit ñi ci seen xool du ñu màggal jàkka ji waaye bu nekkee dul ñu def jàkka ju normal tabax bu normal bu bu bu comme ni ni kër yi mel loolu day jaar waaye kër yoo xamante ne li ci ëpp fii li fi war kër gi ay sàkket la ñu tabax jàkka ji def ci ay or def ci ay leneen ak leneen ak leneen def ci ay marbre def ci ay ay pierres précieuses yu nekk façon bu ne ñu def ko ci ay zikkoon ay nangam ak nangam loolu jaaduwul loolu yanuwul maanaam mm-hmm. voilà maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne. Euh, moom lay maanaam moom la wax lool lool moom moo tax lu mel noonu moom loolu moom jaadu te yanuwut maanaam euh, hadith bi imam euh, al-Bukhari fii rek la ko indi imam Abu Dawud moo ko indi hadith numéro 451 452 imam Ahmad ibn Hanbal ni ko hadith numéro 6139 kon ñoom ñi ñoom ñoo ko indi ci ashaabu kutubu sitta wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin kii Abdurrahmaan kii Abdurrahmaan al-A'raj ibn Hurmuz est-ce que Hurmuz boobu noonu sëriñ mooy mooy mooy Hurmuz bu sëriñ Imaam Maalik bi non bokkut ak boobu ibn Hurmuz beneen bi bokkut ak kii ok kooku de ko keneen ñoom ñoom tudd hmm. donc mais kee al aaraj la kii al aaraj hmm. la moo tax mu gën a siiwee ci al aaraj hmm. kee ibnu ibnu Hurmuz bii nii kii nii muhaddis la moom borom xam muhaddis la kële borom xam-xamu fiqh la moo tax boo xoolee imam Malik rahimahullah daanaka du wax ci mbiram lu dul buy wax ci benn masala daan nangam laaj naa ko ibnu Hurmuz mu wax nangam wala yu mel noonu mais pas mu nekk loo xamante ne xadis loolu bëriwul voilà kii mu mu mu voilà kii kii moo gën a siiwee ci xadis kële moo gën a siiwee ci fiqh wallahu ta'ala ak bi moom mooy ndax boo euh, boo duggee ci jàkka nga masjid mhm. est-ce que jaar na ngay nekk foofu di nuyu nit ñi comme di dugg ci jàkka asalaamaaleykum euh. xadisu kaw kaw bi day tegtale ne mën naa ne hmm. te mooy euh, kaw kaw bi ñëwoon julli ñaare rakka eh, bi mu jullee ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko yenente bi sallallahu ne ko isa fa julli parce que yow julli wulo xadis dinañ ko gis xadis musiiru salaat yi dañ ko ci kitaab ci ci ci buntu julli yi eh, ci xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Euh, mu dem julli ji waat ñaari maanaam mu dem julli ji waat ñëwaat nuyoo waat mu ne ko demal nga julli ji waat parce que julli wula ndax mu doon parax paraxi maanaam xadis boobu maanaam ba xadis bi jeex day teg tegtale ne euh, boo jullee ñaari rakka ba pare aayul nga dem nga nuyu nit ñi ci def waaye que loolu moom ngay jiital hmm. maanaam da ngay julli ñaari rakka ba pare doo dooga dem nuyu ci nit ñi hmm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom daf ko njëkk wax ne ko demal nga julli ba pare balaa ngay ñëw di parce que yow julli wul maanaam julli gi jàkka ji moom mooy ëpp priorité foofu mm-hmm. waaye hadiisu Ka'b ibn Maalik bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom eh, insha Allah dañ ko gis te moom la indi benn partie fii naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam su daan jógee ci tukki danaan julli ñaar rakka mm-hmm. mooy ci li xewoon ci ghazwat Tabuk mm-hmm. eh, mooy wa ala salaasati alladhiina xullifu aaya boobu di nekk ci sooratu Tawba ñu muy wax. Eh, moom mi ci ñooñ la bokkoon moo tax bi mu ñëwee ba ñu tuub tuub moom ñu nangul ko tuubam bi mu ñëwee ci jàkk ji ñëpp dañoo jóg te tagal ko maanaam def ko genre xëgg maanaam ñëpp ñu te tagal ko euh, euh, loolu euh, maanaam genre dañu kontaan parce que léegi yàlla nangu na tuubam maanaam nga gis subhaanallah ñoom niñ daan kontaanee ci ci ci ci ci nit ku ku dugg ci nekk ci lu baax wala seen mbokk ba soo xamante ne am na lenn ci yu mel noonu moo tax ba ko defee rek les bi mu ñëwee rek ñu tatagal ko loolu tamit day wane ne kon man loolu mën naa ne maanaam nit ki mën naa def lool laata muy muy def tahiyatul masjid waaye su condition mu bañ a toog ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne iza daxala al masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis lu jiitu muy toog mm-hmm. maanaam tahiyatul masjid boo duggee ci jàkk ji obligé woo nekk di ko def ci saati mm-hmm. waaye su fekkee masalan nit ki tamit dafay romb du obligé def tahiyatul masjid mm-hmm. maanaam ki nga xam te ne day romb jàkk ji dem dellu si waat romb demaat mu am lu muy dox rek loo xam te ne wala dafa bëri lu muy dugg ci jàkk ji di dugg di génn di dugg di génn ngir ay aajo yu mu fay sax du def saa duggee dóor ñaar rakka doog a dem def li muy def génnaat duggaat defaat yeneen ñaar rakkaay dem li muy dox na non loolu tamit maanaam bu bu njëkkee dugg bi rek benn boobu rek day daal di doy mu daal koy def dégg loolu kon euh, voilà moo aju ci lii nga doon laaj masala boobu mais maanaam mooy ne ñaar yëpp mën naa ne nuyoo ba pare mais nag li gën moom mooy julli ba pare doo ko nuyoo te loolu moom mooy sunna te loolu moom mooy li ëpp li li daan xew mooy julli d'abord ñaar rakka pare doo ko nuyoo léegi nag soo paree rek nga daal di euh, sëlmale ba pare mën ngaa nuyu nit ñi comme mën nga leen a bañ a nuyu jaru ko nga toog ku nekk toog fi ngeen toog ngeen nekk su rawatina bu dee da ngeen di xaar julli gi jot bu nekk nekk ci parce que moment yooyu souvent nit ñi dañuy dañuy nekk di zikkar wala ñuy jàng alquran ñu nekk ci yi ñu ne et cetera di leen waroo leen déconcentré maanaam ñëw naan da nga leen di nuyu ak yooyu di leen déconcentré bàyyi leen fi ñu ne. nga julli sa julli mais bu dee nag comme masalan dañoo toog ci jàkka ji nii fekk julli jotul dara jotul ñu nekk ci jàkka ji parce que loolu day am ñu nekk ci jàkka ji ngir leneen te nekkuñu ci jotaayu xam-xam tamit maanaam parce que bu doon comme lu mel ni boo ñëwee doo nuyu doo ne salaamaaleykum de da nga ñëw rek toog euh, bu fekkente ne dañoo nekk nag ci jotaay boo xam xamante ne nii la euh, Eh, comme masalan dañoo tooga noonu rek ci jàkk ci xëy na am lu ñuy xaar wala am lu ñu fiy def wala yu mel noonu wala nga ñëw boo ñëwee mën ngaa nuyu nit ñi effectivement boobaa même boo julee ñaar rakka pare nga daal di ñëw nuyu nit ñi loolu eh, moom mooy gën a yelloo wallahu ta'ala a'lam kon lii lii xaw tax yi nga xamante ni gars yi même booy judd sax di ñëw salaamaaleykum soo soo ko soo ko ci ci biir judd gi foofu lay ñëw salaamaaleykum loolu am na Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nee na ñun Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon julleendoo ak moom euh, bi ñu nekkee ñun bi ñu moo doon fekk ko muy julli ci jàkka ji ci ma bi ñu mais euh, euh, mais bu ñu bu bu ne asa bu ñu ñëwee nuyoo gis mu tàllal loxo bi ngir fay nu mu tàllal loxo bi nii ngir fay nu loolu xadiis la loolu tamit am na. Hmm. léegi loolu mais. loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ndax folli wuñ ko wala folli nañ te ñu bëri ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam jàpp nañ ne hadith boobu folli nañ ko am na nag ñu jàpp ne folli wuñ ko ba tey te moo tax nga gis ñu koy def am ñu jàpp ne folli nañ ko ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne maa li araakum rafi'ina aydikum ka adna bil xayli shumsi al buhmi uskunu fi salah lan moo tax ma leen di gis ngeen di nekk ci julli di yëkkati seen loxo yi mel ni comme si fekk boobu seen na Abdullah Mas'ud ci boobu moo ko def radiyallahu anhu gaa yi dee nee na buñ julli bu ñuy julli bu ñuy mu ñuy taaya taaya taaya taaya buy sëlma rek leen assalaamu yeneen bi nag saa sabee lu tax ma leen di gis ngeen di yëkkati seen loxo yi mel ni ay geeni fas yoo xamante ne dañuy cëpp cëpp yoon ci mais dal leen ci julli gi nag la la doon wax ne moo tax hadith boobu moo tax borom xam yu bari jàpp ne dañ koo folle ngir ne bi mu ne dal leen ci seen julli maanaam booy julli bul def mouvement yu bari da dal. voilà tamit loolu tamit xadis la bu nekk bu Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu solo ci yenente mm-hmm. bi sallallahu alayhi gis na yenente bi sallallahu muy julli saa yu kii mu yëkkati loxo mm-hmm. su suy rukkooyee mu yëkkati loxoom tamit su jógee ci rukkoo tamit mu yëkkati loxo encore am na sax ci riwaaya yu naan même suy sujjóot day yëkkati loxoom mais boobu charge euh, la riwaaya charge la mm-hmm. maanaam bu bu bu bu la hmm. yooyu yëpp maanaam mbir mi dafa yaatu hmm. kenn ku ci nekk na def li nga xam ne noonu la jàngee diine ji hmm. te noonu la gisee ni lii moom mooy li gën a dëppoo ak li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale wallahu ta'ala parce que ñoom ci ci jàkka lañ jóge te xadis moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ngir tegtale ne loolu la maanaa bi loolu la mooy dafa njëkk indi xadis Seydina Kaab bi radiyallahu mu def ko mu'allaq parce que xamoon na ni lu bëri dinañ questionné wu dinañ posé wu question ne lan mooy wane ne buñ jullee ci jàkk maanaam ne buñ juggee ci tukki la te xadis boobu noonu tukki googu mooy jëmmi tukki gee mooy buñ jugee Tabuk la xasoo boobu mooy jëmmi tukki gële bi ñu fa jugee ci la lii xew woon te sayyidna Ka'b radiyallahu anhu moom tamit moo tax imam al-Bukhari rahimahullah njëkk indi ta'liqam ngir leeral ne hadith bii may indi ci kanam te yeneen bi rek jagoowu ko sallallahu alayhi wasallam lii wane ne julli googu la mooy ne mooy ne mooy hadith bii ma la indil mu mu'allaq danaa la ko indil ci kanam ngir maanaa yu gën a yeneen i maanaa mais dama la koy indil fii mu nekk loo xam ne dañ koy tënk maanaam damay wàññi càll damay dindi càll nga taxumaa jóg waaye li tax mu jóg mooy dina la jàngalaale ne la euh, dalil bi mooy dina la jàngalaale ne la tukki moo taxoon parce que dafa di yeneen bi nii la doon doxal te comme jëmmi bi mu ñëwee dafa julli bi saa salaam moo fa jiitu woon moom yeneen bi saa salaam bi moom bi Seydina Jaabir radiyallahu anhu bi mu ñëwee. dafa digal Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne ko duggal ci jàkk ci nga julli ñaar rakka mu doog a julli ñaar rakka mu doog a moom leneen moo tax mu ne mu fekk mu amoo woonal ma bor mu fay ma sama bor ba pare yokk ma kon nga gis ne maanaam munoon na ni ko ah la ma la yoral kat mi ngi nii waa léegi nag duggal ci jàkk ji nga julli ñaar maanaam julli ñaar rakka déedéet mu ñëwee def na ko julli ñaar rakka mu daal di julli ñaar rakka wallahu ta'ala a'lam waaw dañoo jógee tukki ñëw. non moom moo fekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ci jàkka ji maanaam yéen yéen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi woon ci jàkka ji Sayyidina Jaabir radiyallahu anhu moo ko fekk fii ci jàkka ji léegi avant muy wax ak moom ci dara dañu ko ñaar rakka. dans le hadith il est euh, mooy mooy mu àllaq bi xoolal buntu bi ci buntu bi bi mu njëkkee wax ne ñaar na maanaam julli bu ñuy julli bu ñu jógee ci tukki du gis nga loolu laa la wax nag voilà voilà loolu moo tax mu ko pour nga comprendre ne voilà euh, aussi dans les salutations d'amitié euh, Par contre, pour les malikites et les hanafites, quand ils ont dit qu'il ne faut pas faire, euh, ça par contre, les hadiths qui concernent ça, les dalils, on les a bien compris. Non, non. On va les voir. Voilà, Inch'Allah. Euh, après, euh, Ram ibn Abdallah ibn al-Zubayr. Wa Amir. C'est la même famille que Zubayr. Euh, waaw waaw waaw moom doomam sëtam la parce que Abdullah ibn Zubayr. C'est le frère de Urwa. voilà voilà Abdullah ibn Zubair moom saxaaba la moom mooy ki njëkk a gane adduna ci saxaaba yi Madina voilà. Faris Rasulullah Abu Qatada radiyallahu anhu. C'est un chevalier. Euh, mais en fait, c'est quoi la différence avec les les autres saxaaba parce qu'on peut dire que c'est tous des chevaliers au final. Ouais ouais. Lui, parce que daf ko aaroon dafa aar Yonent bi sallallahu alayhi wa ba pare euh, aar mooy protéger daf ko protéger ci moment boo xamante ne keneen defu ko woon voilà et que aussi euh, ak njàmbaaram parce que xam nga saaba yi parce que Faris euh, bu ñu nekkee ñu pluriel pour ñu bëri fursan lañ leen di wax euh, mooy chevalier yi loolu tamit ni mu nekkee jagle nii noonu la nekkee tamit xam nga euh, yenn ci bu naan sama nujabaa yi mooy gaa yu baax yi sell yi ñii lañ ak ñii ak ñii mais saxaaba yëpp noonu lañ meloon radiyallahu anhu te pourtant dañuy wax ne ñii ñooy nujabaa yi donc lii tamit noonu la demee rek comme xawaari yu ne yi da ngay gis ni Seydina Zubayr ibn Awwam da woon xawaari yu yenn ci saa mais du moom kenn am na ñeneen. mais sauf que dafa am kenn koo xamante ne moom mooy taxawee taxawaay boobu maanaam moom lañ koy taxaw ngir ne maqaamu boobu moom moo ko symbolisé ci mboolem saxaaba yi radiyallahu anhu moom tamit noonu la mel rek sayyidna Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu dans le dernier hadith là, est-ce qu'on peut dire que c'est un hadith mawquf euh, parce que en fait à la fin quand on fait des comparaisons euh, c'est pas du tout waaw sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu euh, marfu waaw marfu non euh, benn partie bi marfu la mm-hmm. mooy bi mu naan jamono yeneen bi saa sam lii moo maanaam euh, loolu mawqufun la woo mu rafa dafa taal yem ci saxaaba mais dafa yor atteel marfu parce que bu ne yéen jamono yéen tamit sallallahu alayhi wasallam tabax bi nii la demee moo ne yéen moo ko tabax ko bu boobaa mu ne na ko wax marfu wala ñu ne bu am attey marfu amaa yeneen yi ci des na am mawquf la hmm. waaye ba tey dañu gis ne dañoo topp tànk yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam ci tabax gi ñu ko tabax. ci kaw loolu day daal di yoraate ak tamit ak mu rax ba bëre beneen bi ci def moom mooy xulafaa rashidun yi ñoo ko def radiyallahu te ñooñu yeneen bi saa dafa ne lu ñooñu seen sunna ak sama sunna maanaam topp leen sama sunna ak sama sunna yi xulafaa kon ñoom seen sunna tamit sunna sunna bi la ba tey sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala kan waaw waaw dàkkantal yi mën nañu bëri mën nañu wutee xam nga même biir Madina ñi ñuy wax bëri na ñu naan Abu Abdallah al Abu mm. Abdurrahman al-Madani nangam mm. nag mais ñoom ñaar duñu benn Musaddad moom waa Basara la ci cosaan mm. alors que ba ba euh, maanaam ñaar nit ma bokkuñu tur ñoom ñaar kii Ali la tudd kii Musaddad la tudd waaw daakantal lañ bokk rek mais mais bokkuñu tur te Abul Hasan bu dee lool dina bëri nañ ñu tudd noonu ah. je veux dire qu'on retrouve c'est Ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini mooy maam maam al-Madini ma moo la ñaan Ibn al-Madini Ali waaw Ibn Abdullah waaw mais mi ngi mel ni yéen rek yéen yéen fi ya ñaata ñaata xamata ñoo existé eh, ñaata soxna Cissé ñoo existé ci arène fi mu toll yéen ñi ñu bari ngeen nan lañ leen di différencier te loolu moom mooy tur bi. bu doon nag <laughs> dàqantal bi ba pare bokkuñu at yi ñu génn àdduna bokkuñu seen taalibe yi ñu am et cetera wala seen sëriñ yi ñuy solo plutôt mhm. baax na des fois dañu nekk si jàkka ji la ñu bëgg loolu loolu mooy mooy dañuy bañ ak mbetteel ak xeetu tii tiital nit ñi ak yu noonu rek maanaam parce que xam nga jamono jooju tamit amuñu woon ay téléphone amuñu woon ay kii mënuñu woon communiquer waaw ñoo ngi ñëw yegg si nañ nangam mais ki nga xam ne moom mi ngi yegg si kay. kooku mun naa mun naa ñëw rek directement mais mais mais jamono ji mu yegg si yoor yoor la lool la wax mm-hmm. ne la jamono ji mu yegg si ci boppam maanaam du la ci guddi gi rek mais jamono ji mu yegg si yoor yoor la mm-hmm. voilà mm-hmm. maanaam maanaam bi tamit euh, dafay mat a bàyyi xel maanaam lu tax luy doxalee nii léeg-léeg bu ko defee ñu ñu koy adopté ci ci bërëb bi ak ci jamono yi wallahu taala a'lam euh, euh, yegg si nañ ci waaw waaw. il n'y a pas le mot masjid. Mais quand tu dis qu'il y a des anges qui prient, enfin on pourrait comprendre aussi dans wax naa ne dafa am ci beneen euh, beneen xadis bu Yonent bi ki duggee ci tey daan iza ma zaala al malaa'ikatu tusalli alayhi iza lam yuhdith xadis boobu moom laa la wax ne la riwaaya boobu te moobu ak bii dañuy firi wante maanaam boobu dafa wax jàkka clairement te moo tax ci laa la waxee ne la ñoom ñëpp moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ñoom ñëpp ci yenente bi lañ jógee moo tax du amul benn problème te euh, euh, maanaam ci laa la waxee ne la xadis day firi xadis man mm-hmm. laa la ko waxee noonu voilà mais et que bërëb boobu ci biir mën na nekk ci biir jàkka ji mën na nekk jàkka ji yëpp mën na nekk nag bërëb bi nit ki jullee ci jàkka ji mais loolu lii wane ne parce que attention am na différence entre na bërëb bi nga jullee bu doon mu sallaaw ci jàkk ci bërëb bi nga jullee ci jàkka ji kete la mooy tey bu ma jullee fii dem tooge ji ne loolu dootuma ko amati mhm. alors que bu dee li muy tekk fii mooy maanaa bi rek mooy fii ñuy jullee te mooy jàkka ji mhm.